visible al di ordinateur bi rek ah jërul jërul jërul kii na de kii na tàll nañ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla mi nga xam ne moo ñu may ñu màng fukki fan njëkk yi ci weeru koor wi te mu dële ci te mu digge ci yërmande yërmande jooju ñu ngi ñaan yàlla tëbbuñu ci ñun ñëpp te fukki fan yi nga xamante ne moo ci topp muy ñaareel yi lépp nekk am njëgal njëgal googu yàlla nañ ko yàlla defal lépp loo xamante ni def nañ ko ci ay rëcc rëcc yàlla nañu yàlla may ñu màng fukki fan yi nga xamante ne moo ci topp te defe ko ci anam gi nga xamante ne moom la gërëm loo te fekk ko ay at yu baree baree bari ni nga xam ne noonu la ko mu assasatul wafaay bi xuququl iman di defee ak yéen ci wax wu nekk ci béréb bii fas yéene ànd ak yéen jàngat benn ci tomb yi nga xam ne tànn nañ ko fas yéene koo jàngat ànd ko yéen ci diirub weeru koor wi dellusiwaat nañ tey jii ngir fas yéene dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir ñu fas yéene ànd ak ñun ci weeru koor yi ni ñu ko waxee woon rek xam naa ne dañu jéggulu ci mbokk yi nga xamante ne ñoo ngi ñuy faral di topp ci rajo yi te ñu annoncé woon ci njalbeen ay heure yoo xamante ne ci la ñuy jàllale waxtaan yi nga xamante ne mooy jàll waaye nag coupure courant yi tax ñu baree bari heure yooyu ñu ko daan topp waxtaan yi mënatuñ ko ca topp heure yi xawa a changé loolu xam naa ñu ngi ciy jéglu bu baax a baax kon niñ ko waxee rek ki ñu dalal tey mooy sëriñ Fallou njaay Guédé xam naa ne bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram ci wàll gi nga xamante ne moom lay yëngatu muy jàng ak jàngale sëriñ Fallou njaay Guédé mi ngi jàng alquranul karim fii ci Touba naka noonu tamit ci Touba ci la tàmbalee njàngum xam-xamam ci borom xam-xam bu ñëpp xam borom xam-xam boo xamante ni ñu bari ci ay borom xam-xam jaar nañ ci moom muy sëriñ As Jaxate foofee la tàmbalee njàngum xam-xamam. ginnaaw ba mu fa jàngee aslëf la fa bawoo dem njaareem foofa tamit. jaar na fa xam lu fa aslëf ginnaaw bi mu jóge fa dem ndar jàng na foofu tamit ginnaaw bi mu jóge fa dem Maroc ginaar bi mu jógee Maroc la dem Égypte Égypte googu nag foofee lay amee ash-shahada ath muy baccalauréat def baccalauréat bi mu amee baccalauréat ci la ko yàlla baaxee mu dugg ci université bu mag boobu nga xamante ne ñu bari xam nañ ko foofu ci Égypte muy jaami'atul Azhar foofee la amee licence ci lu ñuy wax ash-sharia wala xanuun kon ci gàttal loolu mooy jaar-jaar yi nga xamante ne jaar na fi waaye nag loolu taxul mu bàyyi tool bii nga xamante ne ci la doon bay naka jekk muy jàng ak jàngale ba tax na bi mu ñibbisee fii ci Sénégal la ubbi jenn daara ju ñuy wax majma'u ni di fa jàngale alquran ak xam-xam kon mën nañ ne ba jamono ji ñuy wax ak yéen ci wàll googu rek wàll googu nga xamante ne xamul lu dul moom ci loolu rek la yëngu kon kooku mooy ci gàttal mooy ki nga xamante ne incha allah moo fas yéene seq ak ñun tey jotaay bi. li mu fas yéene waxtaan ak ñun nag mooy tomb boo xamante ne mën nañu wax ne sax daanaka tàmbali woon nañ ko ndax ki fi jaaroon démb daanaka ci loolu la doon waxtaan kon lu lu muy mottali rek lay doon ndax dafay jël genn wàll ci wàll yi nga xamante ne tànn nañ ko jagleel ko suñu yaakaar muy sëñ sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon wàll gi nga xamante ne moom ci la fas yéene am jëmale am njàngatam mooy sëriñ Tuubaa ak xam-xam loolu nag di wàll goo xamante ne wàll gu am solo la wala wàll goo xamante ne genn wàll ëpp ko solo ci wàll yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene jàngat ci koor bi ci wàllu ñu jëm ci Sëriñ Tuubaa kon incha allah dana ñu xamal euh, ni nga xam ne noonu la Sëriñ Tuubaa doon xamloo maanaam tukki mu doon def ak fi mu dafa def ay gëstoo incha xam naa ne du ma ci guddul du ma ci guddal bu ñu ko dégloo te taatan ko incha allah danañ ci xam lu bare bare incha allah tamit. fas yéene nañoo xamal euh, li nga xamante ne bay na ko ci waar woowu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jihaad bi nga xamante ne dana ko dana ko jihaad ci wàllu xamle ci wàllu taalif wàllu defay tomb ak wàllu waar ay nit ak xamaa ne du ma ci guddal ci wàllu googu tamit naka noonu tamit danañu xamal ban méthode moom la Sëriñ Tuubaa jëloon ngir jàngale ginnaaw bi mu taalifee ay téere yu bare bari ci biir taalif yooyu ana ban façon jàngalin la Sëriñ Tuubaa doon jàngale bu bu jeexale ci loolu dana ñu xamal wala danañu xamal suñu taxawaay ñun ana fan lañ tollu ci waar wii nga xamante ne Sëriñ Tuubaa ci la doon bay démb ak bërki démb ñun ñi nga xam ne ñoo koy tuddoo nag ana lan mooy suñu wërteef ci waar woowu ak fan lañ ci toll ak lan lañ ci defagum ak lan lañ ci war def ko xamal kon ci gàttal loolu mooy li nga xamante ne moom la sëriñ bi fas yéene waxtaanal ñu tey ji incha allah xam ñu fàttali mbooloo mi rek ne ku ci am laaj boo xamante ne aju na lii mu fas yéene waxtaane incha allah bu waxtaan jeexee gis na ci ton ci laaj yooyu xamante ni du ñàkk ay mbokk yoo xamante ne bu sëriñ bi jeexalee ci waxtaan wi danañ am ay taxaw seetlu yu gàtt rek yoo xamante danañ ko def ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane bu fekkente ne waxtu wi may nañu kon li moom mooy dañ koy jox kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din wa baad ayuha saadatul kiram ashaabul fadila الشيوخ والأجلاء حضرات الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه لشرف لعظيم أن أمثل بين يديكم اليوم في هذه البقعة المباركة وهذا المكان الطاهر وبمناسبة هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأدعو الله سبحانه أن يتقبلنا جميع العبادات wa yatajaawaz anna ma kaana fiihi minna min qusuurin wa taqsiirin amin wa baadi di bad ataxadam bi shukri aljazil lil jamaa almunazima jamiyatu alwafa ala hada alamal aljalil wa ala itaaxatiha li alfursa lilxadis an mawduin muhim wa jadirin bilinayati walihtimam kama ashara al aq hada almawdu jadirun bilinayati walihtimam fi kulli alamkinati walazmina siyama في هذا الظرف وهذا المكان بالذات نظرا لما لصاحب هذا المكان من ارتباط وثيق بطرفي الموضوع وهو الشيخ الخديم والعلم وأما الظرف فيرجع الأمر لما للعلم من اهتمام بالغ واعتناء خاص من الشيخ الخديم رضي الله عنه وموقفنا نحن أو وقفتنا نحن أغلب أتباع تجاه العلم وأهله فمن هنا يؤول أهمية هذا الموضوع من حيث المكان والزمان على سواء mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam boobu yi di leen siyaara di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ tekk si fii ci jataay bi di boroomi xam-xam di ay nit yi diine di am mbégte lool ci séq ak ñoom jataay bu mel nii ñu fas yéene cee waxtaane tomb bu am solo muy lu aju ci jëmmi xaadima rasul ak xam-xam muy tomb boo xam ne bu yitteel la képp koo xam ne ni yaa ngi koy wuyoo ak ci anam boo ko mënti wuyoo rawatina na ci jamono bi ñu toll waxtaan wi nag ëppee solo ci bërëb biñ tànn ngir defee si ko fi ak jamono bi tànn ndax fii ñu nekk di kër Cheikh Ibrahim di maam Thierno ku ne xamoon na li doxoon diggam ak Serigne Touba waaye itam ku ne xamoon na li nekkoon diggam ak xam-xam ci ay taxawaay yoo xam ne nii def na ko ci ak liggéey yu rëy yu yaatu kon buñ tànnee bërëb bii ngir defi fi waxtaan wi eh, lu yell la rawatina jamono bii nga xam ne ñun ñu ngi koy dund ci suñ digg ak taarix wala suñ digg ak doxinu adduna eh, xam naa ci ak leeral rek ci mbokk mi li mu doon wax sànq jaar jaari ci wàllu jàng azhar lañ génn wax dëgg ci kuliyatu sharia wal qanun waaye nag ci xismu sharia al islamia al maanaam li nga xam ne jàng sharia islami rek lay jàngale kooku ishaara rek comme xam ne ngeen mën ko wax bàyyi xel tomb yi bëgg a waxtaane ko ni mu ko junjee al Cheikh Xadim ñi ngi ci fës yéenee jukki ay tombat yoo xam ne des na ko waxtaane ak yéen di ci rafet njort ak dalloo xel boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañ séqal jataay bi ngir ni tomb la bu yaatu bu rëy boo xam ne mën nañu jëmi Sëriñ Tuubaa lenn génn ko ndax day jëmm joo xam ne wala nit koo xam ne dafa bari ay féetiwaay ci jëmmam saxsiyaat mutaaddida la ci jëmm ji mën nañ koo jàngat ci wàllu xam-xam na am waaye nag am na yeneen jawaanib yoo xam ne mën nañ koo jàngat waaye bi ci ëpp solo xam-xam wala boo xam ne génn ko ci daanaka bariwut kon ci njëlbeen rek doon na baax tuuti ñu lëkkale ñaari ñaari cooc tomb yooyu nga xam ne ñoom ñoo seex waxtaan muy jëmi Sëriñ Tuubaa xam-xam xam day xéewal gu yaatu gu rëy goo xam ne suñu borom daf koo baaxe doomu aadama ndax bokk na ci li nga xam ne moom la ko wuutale ak mbooleem lu mu bind ci kaw suuf te taamu ko ci moom ginnaaw bind doomu aadama xéewal gi gën a màgg te suñu borom ko ci alquran mooy mu jox ko xam-xam suñu borom yi wax ci alquran karim bismillahi rahmaani rahim iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insaana min alaq si borom bi mu bindee lam ca tegaan mooy iqra wa rabbukal akram suñu borom ak mbaaxam ak tabam ak xéewal yi mu defal doomu aadama lim ci njëkk tudd mooy alladi allama bil qalam mooy ginnaaw ni'matul xalq kon àllame bil xalam mooy xam-xam moo ñëw taxaw nekk njëlbeenu xéewal goo xam ne ni tudd na ko ci loolu nag sharaf la tedd nga ñel xam-xam ba tey buñ dikkoo ci biir alxuraan fi suñu borom di wax ak malaayka naan danaa bind mbindeef wàcce ko ci kaw suuf muy nit ngir mu wutuma fa bi malaayka yi wanee seenu njàqare wala tiit goo xam ne tiit nañ ko ci mbindeef moom yi ngir yàq gum nar a wala tuur deret foofu tontu bi suñu borom indi jàngat nañ ci ni kon suñu borom jagleel na doomu aadama loo xam ne jëgloolu ko malayka ndax wa allama aadama al asmaa kullaha la wax donc ndax summa aradahum ala al malaikati fa qaala ambi'uuni bi asmaa'i haula in kuntum saadiqin kon foofee suñu borom xam-xam lépp asmaa yëpp lu aju ci kaw suuf nit la ko jox ci teewaayu malayka weddem loo ko ci kon loolu benn la ci yi nga xam ne rek dañ koy tudd ci ay aaya alxuraan yoo xam ne ni day wane xéewalu xam-xam ni ko suñu joxe nit ngëneelu xam-xam ak solom ci nit nag ba tey bu ndikkee ci alxuraan suñu borom lim tudd tudd ci borom xam-xam ci xam-xam yaatu na te bari lool bim naan shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist maanaam bi mu tàmbali ci boppam malaayika yi la ci teg daal ci teg nag boroom xam-xam yi kon ñetti yooyu buñ jàllee bu jëmmi suñu borom di jàllee malaaka yi topp ci daraja bi toppa mooy boroom xam-xam yi te ci biir boroom xam-xam yooyu ci la anbiya yi nekk ak mursalin yëpp mu xam ne bu naan innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama mu jagleel ragal yàlla gi nga xam ne mooy tax a mucc mu jagleel ni kooku ki ko amee mooy mooy boroom xam-xam innama yufiidu al xasr fi lugha al arabiyya kooku di nga xam ne ak jagleel lay tekki yooyu ay aaya la wala ñaari aaya bi leen ñetteel boo xam ne ci ca ñuy yem mooy fi mu naan yarfa'illahu lazina amanu minkum walladina utul ilma darajat bi mu yëkkatee daraja ñi gëm ñëpp nag dafa tànnaat ci biir boroom xam-xam yi foofu Seydina Ibnu Abbas radiyallahu anhu mi ngi ci wax ni boroom xam-xam yi daraja yi ñu rawee mu'minuun way gëm yi toll na ci juróom juróom ñaar téeméeri daraja juróom ñaar téeméeri daraja yoo xam ne diggante daraja bu nekk ak moroom ji ko doon dox luy jël ci wax dana mat juróomi téeméeri at juróomi téeméeri at lay lay lay guddee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadiis tuddal nañu lu baree bare bare ci solos xam-xam ak ngëneel yi nga xam ne boroom xam-xam yi am nañ ko ndax ñi jàppee xam-xam muy melokaan woo xam ne day taxaw ci jëmm fu ñu tuddee xam-xam kon boroom xam-xam yi ci biir sifa la fi mu waxee moom xam-xam ko wala comme namu ci moom aw yiw daf koy jox xam-xam daf koy diggal xam-xam waxaat ni al ulama warasatul anbiya yónente yi fekkoon am nañ ndono kenn doon dëgg-dëgg ci daraja mooy boroom xam-xam loolu rek ay benn la ci ay ahadis ak i ci ay tegtal yoo xam ne dañ koy sukkandikoo ci wàllu toxal ngir wane ci solo si nga xam ne ni xam-xam am na ko wala solo si nga xam nga yare li xam ne am na ko ci dundu nit rawatina fi mu waxee ne wala faqihun waahid ahaddu ala shaytaan aw ashaddu ala shaytaan min alfi aabid benn boroom xam-xam rek moom la seytaane gën a jox orma moom la gën a tiital ci junni jaamikat yàlla yu taxaw di ko jàmm kon loolu màggaayub xam-xam la ak wàccuwaayam bu dee ci ay tegtal yoo xam ne ci xel lañ ko sukkandikoo xam nañ ni nit li ëpp solo ci li muy soxla ci dund jëpp ak li yëngoom di bari bari mooy moo am asaada addunyawiya wal uxrawiya muy am texe addina ak alaxira ci liy dëggi-dëggi texe nag yaa day ànd xel mu dal ak xol bu bu teey loola la ko koy jox ñaar rek la ko mën a amee mooy diggante xam-xam ak jëf al ilm wal amal ñaar yi ñoo koy joxe te xam nañu jëf mënta taxaw ci jaarul ci kaw xam-xam kon xam-xam mooy li nga xam ne mooy joxe dëgg-dëgg asaada al abadiya mooy texe gu sax gu dëkk gu dàkk fii ci àddina waaye itam ak fa la ñu jëm ci alaxira ndax moo lay may nga am jege yàlla sa borom àgg ci yàlla dar ci darajey malaayika la koy joxe xam-xam moo koy joxe waaye fii ci àddina tamit moo lay jox am ñuy wax dëgg-dëgg al azza wal waqaar tedd nga dëgg borom xam-xam ñoo ko am waaye wegeel dëgg ñoo ko am ndax ñoom seen kàddu seen doole dafay dox ci kaw ñëpp dañuy làq tamit ormay ñëpp ndax lu nit xamadi xamadi su gisee boroom xam-xam dana xam ne kii moo ko ëpp daraja tey dana ko jox ormal dana ko jox ak wegel loolu ñu ngi ci teewlu wax ju am solo noo xam ne benn waykat waxoon na ko di tagg xam-xam naan al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu xam-xam day fekk lu dul doon dara mu yëkkati ci kaw ba ñëpp di ko teg waaye nag wal safaan ba wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam wal yasbila réer nag day fekk lu nekkoon ca kaw mu nëlame ko ci suuf ba kenn du ko tuddati loolu tegtal la kon ci njariñul xam-xam loolu dañu ko doon tudd rek ngir ubbee ko comme suñu buntu waxtaan mooy diggante Sëriñ Tuubaa ak xam-xam kon loolu dañu ko doon tudd ci wàllu xam-xam rek ngir ubbee ko ko jëmmi Xaadim Rasuul nag du ku ñuy xamlewaat du ku ñuy xam xamle rawatina ci bërëb bu mel nii liñ ci junj ab ishaara lay doon rek ngir mot ko njariñ loolu te mooy niñ ko xamee mooy turam Ahmad ibn Muhammad ibn Habiballah ganee àdduna ci Mbàkke Bawol ci wet ci région de Diourbel ci atum charan mooy 1270 ci hijriya loolu nekk ci jamonoy diggi maanaam euh, alxarna ataas asar li ci gën a siiw mooy 1853 moo gën a siiw ci ni ci la Sëriñ Tuubaa gën a àddina waajuram bu góor nañ ko tuddee sànq muy Maamor Anta Sëli doomi maam Balla doomi maam waaye waajuram bu jigéen soxna Mariama Bousso bintu Muhammad bintu Muhammad ibnu bintu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Hamad ibnu Ali moom ñoom ñaar seen cosaan cosaan tukkuloor lañ mooy seen cosaan ba niñ bàyyi ko ak bi mu gënee àddina teel a mokkal alxuraanul karim lool sóobu ci xam-xam teel ca géeju rawatina ci mbooleem fànni xam-xam yi nga xam ne ni la tewoon na ci jamonoom maanaam moo moo fa nekkoon sayda jàngale tamit xam-xam ci waxtu teel la ko tàmbulee taalif téer yu bari ci weesoogul fanweer at ba agul ci fanweer at ak juróom teel nekk nekkoon ku teel a jublu boroomam maanaam teeloon na am li ñuy wax nazaa suufiya taxoon mu teel sóobu ci yoonu góor yàlla yi nga xam n mooy mal mutasawifin ba nim ci xuuse ba àgg ci sos tarixa boppam tudde ko ak tarixatul muridiya ginnaaw ba mu duggee rek ci mbooleem turux yi nga xam ne nii moo gënoon siiw ci jamono xaadire gi nga xam ne ci la gën a fekkee geneen waaye jaar ak tijaaniya ak chadaliya ak yeneen turux comme turux xamaliya yu mel noonu yeneen turux yoo xam ne sëñ bi gëstu na seen mbóot jaar ca biir am ca ijaaza ba nim taxawale tarixa boppam ca loolu nekkoon ci Mbàkke Kajoor ca 1880 81 wala 82 mooy ginnaaw bi Maamor Anta Sali nerawee diir bu gàtt mu mu jóge fa nag def ay tanaqulaat di ay tufa ba ni mu agsee sanc dëkk bi wax Touba ci xew-xew bi gën a rëy nag ci histoire ñu koy tudd ci moom mooy daje gi mu daje woon ak tubaab bi ca loolu nekkoon ci 1895 ci lañ ko joxe ay tuuma yu tegul ci yoon génne ko am réewam lu ëpp juróom-ñaari at yu tegal ay weer yóbbu ko Gabon dellu siwaat ko yóbbuwaat ko Mauritanie mu am fa ñetti at ba nim dellu siwaate nekk ci iqaama jabriya maanaam ñàkk moom boppam ci diggante ci ak njaareem ba ni mujjee boromam radiyallahu anhu wa nafa'na barakati ci 1927 kon kooku ci tënk mooy xaadimu rasul digg xam-xam nag liñ juñoon sànq Serigne Touba jàngat ko ci mboolem saxsiyaat yi mu composé wu maa mboolem mel taxawaay yi taxawoo dana bari lu ñu koy xañ la jiitu mooy bàyyi xel gu ñuy bàyyi xel jaanib xëy bi ci moom maanaam toujours mbéppam mbiram dañ koy baatinal te nag baatin dafa sori te day tax duñ ko sax dégg nag boole ci rawati nag ci wàll gi xam ne moo aju ci lu jëm ci wàllu xam-xam ñu bari dañuy wax ni jëmi Sëriñ Tuubaa wuta xam-xam saako xam daanaka moo jàngale boppam léppam loolu jaanib xëy bi ya ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax yoon naa Jibril la suñu borom tànnal tànnoon mu nekk ab jàngalekatam kon jàng Sëriñ Tuubaa loolu daf koy yokk daraja dafa koy yokk ak kawe waaye bu buñ ko fàddulee daf ñuy gën a sori day tax ñu gën koo réere kon ab tukkeem ak xam-xam rexlaam elmiyam sëñ bi mi ngi gane àddina ci biir njaboot wala askan woo xam ne wu ñu xam la ci diine xam ko tam ci xam-xam ndax waajuram di Maamoor Anta Sali bokkoon na ci ñi ëppoon xam-xam ci ay jamonoom borom xam-xam yu mag yi ci jamonoom ci la bokkoon daaraam nekkoon ci daara ba sax wax nañ ni daara yi Maamoon Anta Sali dafa bokkoon ci jaamiaat yi nga xam ne yi gën a tumuraange ci réew mi la woon maanaam dafa nekkoon jaamia université woon ndax mbooleem funuun ya fa daje woon ñu ko fay jàngale niiwaa na daara Joraa dem fekk loolu kon moo tax ñoom amoon na taxawaayu université amoon solo gi kon ci wet googu waaye am solo tamit ci mbooleem ña daje woon doon fa jànge kon sëñ bi ci noonu la dikkee ci jamono boobu naka noonu ñu ko waroon ñëpp ñi mun amee ci wàllu kër waajuramu góor ba ci wàllu kër waajuramu jigéen tamit ku mel ne suñ Mouhamadou Bousso bi ñi gën siiw ci suñu Bousso bi nekkoon nijaayam moom it boroom bu ñëpp xamoon la euh, moo soxna bokk lépp tafsir Mbàkke Ndumbe moom nekkoon càmmiñu maam maam Astawalo kon nekkoon maam ci sëñ Touba moom nekkoon boroom xam bu mag ñii ñoo ñu waroon Xaadimu Rasuul ci famille bu nii ci la sëñ bi àddina kon dana doon lu xel di nangu ku bàyyi ko ci njaboot gu mel noonu kooku teel a am ak jublu ci wàllu xam-xam maanaam xam-xam itteeloo ko wala xam-xam ñor ko suñ borom nag mayoon ko bii aboobi bi mu ci ñi dikkee suñ am lu ko jagleel mooy am xel mu ràññiku ci mën a jàpp waaye xel mu ko tamit ci mën a ma mën a xereñe ne dafa nekkoon koo xam ne lu mu jàng daf koy gaaw a xam waaye mënoon a lool li ëpp ci téere yi mu daa jàng daf ko daa mokkal suñ Basiru mi ñu nett ci mënal baax xadim ne Sëriñ Tuubaa wax na ko bis ni ko téere bu ñuy wax euh, nasumu tafhil te Ibnu Buuna taalif ko benn bis mu ne ko man nag fan ko nu mu demee ba léegi damaa bëgg ñu ma tari ko ba xam tari ko min alifihi ilaa yaay maanaam ba nekk jeex takk lépp mu tari ko bayu ci dara mboolem kon li ëppoon solo ci téere yi daa jàng daf ko daa mokkal kon zakira bi ko suñu borom joxoon mooy man ngee mokkal dafa nekkoon aaya ci loola lu yéeme la ci woon naka doon tu tu ay xikamil ataaya xam naa ñi ci nett sax benn bis mu wax dara am naa ne ko xam naa hada min xikami ataai la mu ne ko laala hada min ataai rabbik wa ma kaana ataa rabbika mahdura loolu ci suñu borom la bàyyi ko jamono boobu nga xam ne ñu ngi dikk nag fekkoon na alhamdulilah gox bi nekk wala réew mi nekk nekkoon fu xam-xam di dund fu xam-xam doon tàlli di fi noyyi bu baax a baax a baax ci tasaaroog borom xam-xam yi waaye limu daara yi nga xam ne dañ ci daa jàngale xam-xam daal yaatu woon na lool ak tukki yi nga xam ne mag ñi dañ ko def ci wàllu xam-xam moo xam ci biir réew mi la kii day jóge gox sàngam dem gox sàngam wala yoo xam ne daa génn sax ba ci biir bitim réew dem Mauritanie wala dem ci yeneen bërëbu jàngukaay di fa jëggaane xam-xam di ko indiwaat loolu ku ne xam na ku dem ba dikk li ngay indaale ci wàllu fànni xam-xam su dikkee solo si muy am ci wàllu doxina xam-xam ci biir réew mi liñ ci leerlu bàyyi lu xel foofa mbooleem xam yi doon dox ci yooyu jamono bi maa fii luxa arabiya ci yooyu jamono ca ca ca rawatina Égypte bi tahdid jamono yi toll ci mujjug xar na taasi achar mooy dix-neuvième siècle ak début vingtième siècle buñ seetloo luxa arabiya bidaat mooy làkku arab dafa tumuranke woon dafa nekkoon ci rukuut xaalatu rukuut di deltu gannaaw te yooyu jamono bu ñëwee fii fekk luxa arabiya nekk ci diggu dooleem mag yi lañ daa taalif ci ay téere ak liñ daal bind seen mustawa luxa wii maam kawe gi foo ko takk weesu boo ko doon lëkkale ak yooyu jamono ndax ñi nga xam ne am nañ jàngat ci loolu suñ gisee yooyu jamono nga xam ne daanaka nahda da lugha al-arabiyya ci yooyu jamono al imam Muhammad Abdou ak ay ñoom Jamal ji Afghani xam ñoo ko jiite woon lañ daa bind ci yooyu jamono boo ko lëkkalee ak li mag yi daa bind ci jamono yi fii da nga xam ne booba rawoon na leen lool lool lool ci wàllu xam-xam loolu day tegtal rek dox yi bi nga xam ne xaraka ilmi bi amoon na ko ci ci dig-digal bi ba sax wax ñi tubaab yi bi mu ñëwee li ko gënoon a jaaxal ci dig-digal bi mooy dund gi ñoon ñi doon dund xam-xam mu xam ne projet bi mu bëgg a jàllale mënta jàll mukk li fi xam-xam mi ngi jàll loolu moo ko poussé woon ci mu lakk daara ju mag ju siiw ju ñu xamoon ci dig-digal muy jaamiatu biir tubaab bi ñoo ko ñoo ko ñoo ko taal ak la ci nekk lépp ci ay muxtawayat xëy na da caa gënoon siiw waaye du woon jën daara jooju képp ji nga xam ne ni dal nañ ci kawam balaa ne yeneen daara yoo xam ne yii tëj nañ leen yii gàllankoor nañ leen jàpp seeni borom yóbbu ngir bëgg rek fay xam kon jaamiatu biir benn la woon ci yi nga xam ne wala daar yi nga xam ne nekkoon ci gox bi waaye nekk noonu bari na daara ñu daara yu fi nekkoon madrasatu kokki ku ne xam na ko jaamiatu kokki al islamiya ku ne xam na ko di daara ju yàgg bari borom xam-xam yu bari yoo xam ne fa lañ fa lañ taatane seen xam-xam ak yeneen daara yoo xam ne duñ dañ dañuy isaar fu duñ koy tudd noonu rek ngir mën a jàlloog lu mel ne Gede ak Ndar ak ila axiri yi borom xam-xam yi yaatu woon lool ca tasaaroo tudd nañ ci sànq suñu mbosoo bi tudd ci sànq tafsir mbàkke ndumbe ak ñeneen ku mel ne al allaama xaadima jaxate kala ak ñeneen ñeneen ñu baree baree bari ñoo xam ne nii buñ agsee ci ñu doon jàngal sëñ bi seen tur dana gën a dina gën a rot waaye ànd ak doxinu xam-xam ci yooyu jamono amoon na jafe-jafe yoo xam ne daana ko dund jafe yoo xam ne ci wàlluk matériel la wala ci wàlluk maddiyaat ak jafe yoo xam ne yoo xam ne ci wàlluk maanawiyaat la ndax booba jumtukaay jàng tasaaroowul maa ngi li ëpp li ñaa jàng ci adawaat maa jumtukaay yu yaa maay ci lañ ko daan jëriñoo xataa téere sax booba jafewoon loolu te yombut kon ay maktabaat amutoon rawatina ay mataabi waa ma ila dalik loolu moom bëriwutoon ndax xataa alam arabi yi sax mat mat baax yaakaar naa ci awaaxir tasan la dafa dugg loolu kon ay jafe-jafe yoo doon na ko dund ñaareel bet gis nañu xam-xam ñi ko daa gën di ittewoo ci yooyu jamono mooy ñi bokk ci këri diine yi rek ñoom ñoo jël xam-xam def ko muy seen métier def ko mooy seen dudd daan ci jàng waaye ñi nga xam ne bokkuñ ci xëy na daawuñ sori lool ci gëstu googu wala boog daawuñ ci xóot rax ci nag jafe-jafe yi maanawiyaat yi mooy réew mi ci yooyu jamono wàllu doxinu siyaasa bi dafa nekkoon ci ay jafe-jafe ak dal xeex yi bari woon na rayante bi bari ànd ak loolu boroom xam ak tuxuk daara yi ak jafe yi ciy juddoo rawatina nag yàq li nga xam ne nii moom la istimaar bi doon bëgg a jëmbat ci yooyu jamono te taxawoon temm ci ni bu daara yi fayut loolu du jàll yii yëpp ay jafe-jafe loolu yoo xam ne danañ bàyyi xel ci ni gàllankoor la woon ci doxinu xam-xam ci biir réew mi waaye terewul nag ànd ak gàllankoor yooyee sëñ Touba ci lii la jaar moom ba am xam-xam bu yaatu bu rëy ba liggéey ci liggéey bu am solo bii. kon wàllu sàkku xam-xamam bi nga xamee ne noppi na ci njàngum alxuraan karim ba sóobu ci xam-xam ni nga xam ne ñu bari ci ñi askanoo ci këri diine yi daanañ ko faral di def bokk na ci ñi njëkk jànge ci ñoom mooy sëñ Samba Tukulóor. ka ndax xam nañi sëriñ bu Bosoobe ak tafsir Mbacke Ndumbe cheikh tafsir Mbacke Ndumbe ñoom alxuraan la jël ci ñoom jël na ci ñoom alxuraan karim donte tam moom boppam la ko àggalee waaye ñim jële xam-xam bokk na ci mooy tafsir Mbacke Sëriñ Samba Tukuloo Ka moom ñu wax sànq nekkoon nit ku baax amoon xam-xam nag bokkoon ci nga xam ne génn nañ ci réew mi wuti xam-xam dil suwaat Sëriñ Tuubaa jàng na ci moom lu bari ba sax euh, yaakaar naa téere bi ñuy wax arisala ni ko suñu Basiru tuddee bokk na ci nga xam ne ci moom la ko jànge ba mu jógee ci moom la doog a dellusiwaat pataar nag ci daaray waajuram Maamor Anta Sali sóobu yi nga xam ne moo gënoon a siiw ci ay jamonoom moo xam ci tawxiid la wala ci fiq la wala ci euh, tasawuf ak luga arabiya amatan ci yooyu jamono sax xam nañu xaalima jaxate daana nekkoon ku jaxasoo ak Maamor Anta Sali Sëriñ Tuubaa daana ñëw ji jël ci moom ay bind ci wàllu wàllu arabiya daana faral di bind sax léeg-léeg di ko jox maama eh, ma jaxare di ko ko toppal di génne li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay xawaayit naxwiya wala ci wàllu balaaxa wala eh, lu jëm ci wàllu arut ci ànd ak moom ci noonu ngir xër gum xër ci xam-xam ak bëgg gi tax fu boroom xam-xam nekk mu fekki ko loolu moo ko dajale woon ma jaxare ba mu jël ci moom xam-xam ba àgg ci daraja boo xam ne dem na ba maam xaali nangul ko ni ko kat yow moom fànn gii ñuy wax wàllu way ak loo arabiya moom loo ci bind ci indi ma ko man ma mokkal ko waaye nag di la ko toppal moom léegi boobu boobu marxala weesu nga ko kon moom seeral na ko foofu ci ni ko lu jëm ci loo arabiya ak wàllam sori na ci lool sëriñ bi ci bëgg xam-xam ak xir gi ci wàllu jàng dañuy wax ne Maam Mor Anta Sali dafa nekkoon koo xam ne bu am njàngaleem dafa gaawoon lool te bu ma saa ba noppi dawul taamu nga di ko nga di ko Sëñ Tuubaa nag am kersa gu mu am kersa ak rus ji tax bu ma saa jàng ba noppi day beru fële di jéem xam lim jàng ci moom di ko gën a dégg maanaam ba mu agsi ci moom ba noppi mu delluwaat ci daara ñi mu bokkaloon di jàng mu leen di jàngalal lool loolu kon tegtal la ci ni moom xër ci xam-xam waaye nag ño ñaw xelam ci mën a tëfahum ab dars jadid ba xam ko di ko jàngal ñeneen ñi ko loolu benn la ci muy wane moom Sëñ Tuubaa ci waxi boppam ni kat sama xir ci xam-xam ak kaweeg sama itte ci moom daara jama nekkoon kenn rek laa amoon ci koo xam ne xawoon na ma caa jege ñu ko daan wax Balla Maam Touré nee na kooku moom ku amoon xiir la ci xam-xam ku ci ku ci a sonn la moom rek moom ci jege woon xanaa daal li ma ko xawoon rawee mooy sàmm ga ak sàmm daal laa xam ne rawoon naa ko ci ba tax moom sax ma dama daan roy ca loola kon loolu loolu seeree boppam loo xam ne moom moo ko tudd ci ci ci sëñ boobu yi boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax Cheikh Alhaji Camara kooku Sëriñ Tuubaa ci ndax Sëriñ Tuubaa jàngale ci moom jëlee ci moom xam-xam rawatina usulu tarixa alqadiriya ci moom la ko jëlee ak benn naar bu mag bu am xam-xam bu jógoon Mauritanie mm, ñëwoon Sénégal dëkkoon ci Njaañ Njaañ gi ci wetu Louga ñu di ko wax Cheikh Mouhamadul Yadali di ku kay woon ci wàllu xam-xamu euh, bal mantiq maam ilmul kalaam ak yeneen xam-xam yoo xam ne tumuranke woon na lool ci suñu gox bi kooku Sëriñ Tuubaa jaxas jël ci moom xam-xam yooyu ak yeneen boromi xam-xam yoo xam ne sëriñ bi jël ci moom yoo xam ne ci gànnaar la woon ndax wax nañ ni am na tukki bu mu njëkk a def dem gànnaar laata muy dem tukki mu ci gànnaar bi fa tubaab bi di yóbbu ba mu demee tukki am na fa juróom-ñetti weer te gëstu xam-xam rek taxoon koo jóg mooy ginnaaw bi maamoon am sëriñ nelawee ba am ñeenti weer la fi bàyyi daara ji jébbal ko sëriñ Daam Abdurahmaan dem moom Murtani di tukki xam-xam boo xam ne ci la jonjoo ak borom xam-xam yu bari ca Murtani ni ki Cheikh Sidé Baba nga xam ne ci la fa njëkk jonjoo moom laata ñuy dajawaat ca ndajem ñaareel ma ci génn gi tubaab yi génn di bu foofa ci jafe-jafe yi nga xam ne daana ko jànkonteel ci wàllu xam-xam niñ tudd woon sànq ni tumuranke amoon na ci wàllu matuwaay yi ñu doon jàng dañuy wax ne sëñ bi am na jamono yoo xam ne téere bu doon jàng jafe téere bi dañu ko ci benn bërëb képp la am te boobu ak fi mu dëkk sore na lool waaye bu set danaa dem ba foofa bu demee mu jël borom téere ba abal ko mu jukki lam ca war a jàng tey mu sotti ko dem fa mu ko war a jàngee mu jàng di soit fi mu dëkk ci la ko doxee ba ni jàng téere ba mu jox tag loolu ab seere la boo nga xam ne dañ koy seere ci ittiwoo gi nga xam ne doon ko ittiwoo xam-xam ak sonn gu mu tàngoo sonn kon lii tamit tegtal la ci ni kon jëmmi Sëriñ Tuubaa jànge na ci ay borom xam-xam feex lan lii ak leeral la ci tey Sëriñ Basiiru tudd na ko ci melul baaxil xadim a ah, ak yi ñeneen borom xam-xam ay gëstukat yoo xam ne wax nañ ko ci seeni mbind yu mujj kon sëñ bi foofu la jaar ci wàllu njàng xam ci ay tukki ak ay jaxasoo borom xam-xam ci ñoom ay fànn yu baree bare tey xereñ ko nan boole ci lool bokk na ci seere yi nga xam ne nii ñim jamonoonteel seere nañ ko ci ak am xam-xamam wala sax ay liggéeyam yu koy firndeel li nga xam ne nii liggéey na ko ci wàllu xam-xam ca ay atam néewoon lool ndax ci teewaayu Maamoor Anta Sali ci la Sëriñ Tuubaa njëkk a tàmbalee di taalif ci daara ji mu nekk ci la njëkk tàmbalee di taalif yooyu bokk ci yi nga xam ne yi gën a tumuranke yi gën a yéeme ci daara ci njàng maanaam jànge ci daara ab xam-xam jël taalifa téer ci même xam-xam bi waxuma nga jàngale ko yow waaye nag sa sëriñ bi la doon jàngal jël di ko jàngal tamit sa waajur kooku benn la ci nawaadir wala yu tumuranke ci histoire kon yooyu yu mat a bàyyi xel la ak kaweem ci wàllu xam-xam loolu doon sëkk ab tegtal ndax waajuram di maamoon ansa di borom xam-xam bu mag ci teewaayam sëriñ bi taalif ab téere ci téere boobu mooy Mawaahibul Quddus Mawaahibul Quddus téere boo xam Sëriñ Tuubaa mi ngi ko taalif jële ko ci euh, ci Ummul Balaahin bi nga xam ne Imaam Sanusi moo ko taalifoon muy téere tawxiid bu rëy bu yaatu bi ko sintubaa Tuubaa taalifee wax na ci biir téere bi ni yokk naa ci sax ay leeral yoo xam ne bëgg rek kiy jàngam gën koo jege ak yeneen yoo xam ne nii ba mu àggee maamu ansari daf koo rafetlu lool jël ko far di ko jàngale far jël umul barahin teg ko ne ndax siira sëñ bi moo gën a leer te yooye sëñ bi fanweeri at yi matagut matagut fanweeri loolu te kon ci ijaasa almiya bi nga ne amoon na ko ci teewaayam téere boobu sax nee nañ maam maamoor antasali jàngal na ko sëñ aafe jàngal ko sëñ Cheikh Coro ngir fedd li so ittoo koo xam daana ko ittoo téere boobu du du boobu téere rek moom la taalif sax ci ak teewaayam téere bi ñu wax bidaayatul hidaaya te imaam xasaali taalif ko Sëriñ Tuubaa tam jël na ko taalifaat ko way ko gën koo leeral tudde ko mu layyinu sudur moom la ginnaaw bi moom la taxsiraat ixtisaaraat tudde ko mu lay mu layyinu sudur wala mu nawir sudur ginnaaw bi bokk na ci yi nga xam ne ci la ñuy ak kaweem ci wàllu xam-xam mooy bind ak monazara yi nga xam ne daana ko yi nga daana ko defanteeg borom xam ci ñim daa mbokkal di di dund ndax ku faroon doon jokkook ñim daa dundal la ci borom xam-xam ak ci nit yi lépp nag di tegtal xéer gum xéer ci ak waaye nag ak kawe gum am ci wàllu xam ak ñor gum ci am xaalima jaxati mi ñu tudd sànq ku bëggoon xaadim rasul la ngir jaxasoogum jaxasoo na waajuram naam waaye nag yaroo gum yaroo ci ak ronam mu gis teel a xam lim gis ci moom ci wàllug ñor ak wàllum xel ak xam-xam yaatu nee nañ benn munaasara boo xam ne almi la am na ci digg mu moom du benn boobu rek waaye bii moom mi ngi amoon ci ginnaaw xareb Samba saajo ginnaaw xareb Samba saajo bi nga xamee nii mi ngi xewoon ci diggante la Joor ak Ahmadou Cheikhou bañ jàppoon ci jàmm ci xesam ni mu guddee xaar yi ak maam xaar bi mu dajee Sëñ Tuubaa ba waxtaan ne ba noppi ba Sëñ Tuubaa jox ay da addi la yu leer ci nekkoon ko ñi ngeen jàpp def ay jaam waruñoo nekk ay jaam ndax ay julli lañ te amu leen yenn dalil yu ngeen sukkandikoo ba tax ngeen ngeen wax ni amal Cheikh doon woote ak nubuwa kon yi ngeen sukkandikoo doyut daal di intraaf nangal ko ni koy daal li wétu woon mooy dañu doon tegtal aw yoon nga raw ñu jiitu nga ñu ci faxat dallal naa ko ala tariqa fa sabaxtanaa fa hani an lak fa hani a léegi daal ndokkee na ci xam nañu euh, euh, wet googu yaa ngi ci raw ak faneen fu mu ko waxee sax ngir feddi loolu ne ko yow day dangaa nekkoon suñu doom waaye bis tey yaay suñu baay waxat kunta imnan fa sirta abba nekkoon nga suñu dongo ñu lay jàngal léegi ne yaay suñu sëriñ ci yow la ñu roy waxat kunta tilmisan fa sirta shaykha kii ko wax ci moom mooy al-allaama ma Jaxate Ka la am na beneen munaasara bu yéeme boo xam ne maam xaali dafa mas a bind benn bay rek jox ko Sëriñ Tuubaa di ko ca jam bind bayit wa xoqal bukaar la bind daal koy jox xoqal bukaa ala saadaati amwaat takkil araadi alayka samaawaat jël ko taalif ca téere boo xam ne ay ay ay abyaat maam man na ay mi'aat ay téeméeri téeméer ci ci ay bayit tontu ko ci doo ko delloo maam xaali bi ko maam xaali gisee dafa dafa yéemu ci Sëriñ Tuubaa gën ko koo dolli ci moom ak cofeel ak ak ba tey muraasaat yi nga xam ne am ak boroom xam yi mu jamono ngir nga xam ne rek euh, maam ijaasa almiyaam du rek lim taalif waaye ñi mu doon dundal jamono dañ ko dañ koo seere mooy amoon benn xaritam mu ñaa wax Muhammad Kan doomu ku ñu wax suñ Daawuda Kan Sëriñ Tuubaa mas na ko bind ay ay bayit di ko ci tagg mu tontu ko bay de ko Sëriñ Tuubaa bindoon dañ ci jël tuuti fam ñu ko wax naa ko xarat liyal aynu niltul yawma maqsuda id zaara man selana alfibnu daawuda huwa alxamimu lafi man wadda ru'yatahu xat kunta la shakka munsu dahra majhuda ba ci mujj ko sama naan ko law la rujuu la kuntul yawma daa faraxin laakin yu kammidu nii rujaahu takmida maanaam ci ci tekki def koy bég rek ci ngane ci ko gane ak am gum ci am mbégte xamal ko daal euh, ngan gi neex na lool xanaa li ko ciy metti rek mooy dellu gi mu war a delluwaat mu tontu ko moom it tontu lu rafet loo xam ne mujj gi ma ci wax nag hada li ahmada bamba kaana waliduhu bahral ulumi namiral maa i mawruda di ko tagg moom di ko tontu na baneen jokkoo boo xam ne def na ko ak cheikh alhaaji malik si menn mi xam yàlla ko yàlla yërëm te dolli ko ngërëm daf koo ma moom it bind bataaxel da ko yónni woon sax hadiya boo xam ne ab kaamil la woon nee na ñi ngi ko joxoon benn mu xàddam bu mag bu ñaa wax alhaji rawaan ngom suma ma juumul ma wax ca leeta ba naan ko hadiyatun ci tilaabu mahabbatan yaa ayuhal xubaabu maanaam lii addiye joo xam ne li ko waral mooy sàkku ci rek ak cofeel ci yow adaama rabbuna lana xablal wisaal wa kafana charalahi ada wasal yàlla nañ suñu boroom saxalal suñu cofeel ak suñu jokkoo te fegal ñu ayu ki nga xam ne moo mooy noon bi nga xam ne daf ñoo tooñ te songuñu tontu bu rafet la ko xaadim rasul tontu moom it ni ko jazakumu xayral jasal wahaabu wa fi safal widaadi la tartaabu yàlla suñu borom fay aw yiw waaye cofeel gi nag suñu diggante moom bu ci am leen lu ngeen sikk sàkk wa kay fala sikk sàkk nan lay mën a amee wala loolu wërta mën a am wal mustafal mujaabu imaamu naa yoon sans la moo si imaam kon cofeel war naa am suñ diggante waaye koo ki nga wax noonu bi nag wala xel moom laa naxab ñun amul duñu ragal noonu bi amul leen ragal ci moom kon lii benn la ci ay seere yi nga xam ne dañ koy tudd ci kawe goo xam ne xaarim rasul amoon na ko ci kawe ci wàllu xam-xam ci seereeg boromi xam-xam tàmbale ci ak ay taalifaat yoo xam ne doon ko def ak ay murasalaat sëriñ Tuba euh, xaa sëriñ Cheikh Mamadou Bachir mi ñu nekk ba tey ci menul baax xadim ni am na benn mbokkum naar mu ko doon wax ni ko ñu koy wax Abdul Xaadir al Kumayli nee na dafa mas a ànd ak Cheikh Sidé Baba ci Sëriñ Tuubaa benn siyaar bu ñëwoon ci moom mu ne ko ah man day li ma xam mooy sëñ bii di Xaadimu Rasuul day am naa ci moom ñett bi ci jiitu mooy borom xam-xam la aalim la tey adib la ku am xam-xamu adab la bi ci ñetteel mooy wàllu la nitu yàlla la gu wér xam-xam bi moom maa ko natt ndax jam naa ko ci wàll yu bari ci bërëb yi nga xam ne boroom xam-xam yu bari dañ fay sëtëx wala dañ fay tërëf waaye bi ma agsee ci moom maam macha allah jaar ci jaarin wa am solo benn seere la ci ci seere boo xam ne nii euh, boroom xam-xam bu wax na ko ni ko nag li ma ci gën a yéem mooy adabuhu al mafqud fi bani zaman maanaam xam-xamu adab bi mu am jamono bii moom tumuraankeem lool amu fi ba tey say euh, ma jaxate tudd nañ ko sànq wax jooju ma waxoon ci moom loolu ab seere la am na beneen seere boo xam ne benn boroom xam-xam moo ko wax moom it ci moom ñu koy wax euh, docteur Ami Samb benn téere taarif na téere bu mag ci di ci wax Sëriñ Tuubaa mi tudd ci wàllu adabul arabi ci Sénégal muy wax ne Sëriñ Tuubaa suñu borom da ko joxoon ci mawaahib aqliya may cim xel loo xam ne yéeme woon lool mu jàng lépp ba pare mokkal lu bari boole ci. loolu neen loolu moo taxoon Mauritaniens yi bëggoon ko daan ko tagg def nañ ci moom diwaan bu rëy mais tuddee ak diwaanul bayaadin te ñoom kat li mu ci wax mu ni ñoom kat niiwaana buñ taggee nit ku ñuul ak loo am am xam-xam mën a kawe rek ñu taggale néew na waaye Sëriñ Tuubaa moom ñoom daa nañ ko màggal di ko tagg ndax xam-xamam bu bari waaye ndax tamit maanaam wilaayam gu kawe gu mat loolu seera la ci borom xam-xam yooyu nga xam ne seen diwaan macha allah li ci métti rek mooy ba léegi diwaan bi ñun ñi ko jagoo ak seegu suñu ba ba mu yaatu waroon nañ koy jàng ba de lan soxora jeexil yi ñuy jàng amuluñu njëriñ waaye ki ñu taarixu Sëriñ Tuubaa mën nañu naare képp ñu ko bind ginaaw bu ñu génnee ñaari bind suñu Basiiru ak sa moom la ñu dagara niiwaane ci loolu ci ñoom li ñu wax ci moom rek suñ ko jàngoon dana doy sëkk ñun ak xam ko loolu yaakaar naa ab gëstu la boo xam ne boroom xam ne du ñàkk ñu ñu nit dil si bu dee ci ay teelifaatam téere yi nga xam ne ni Sëriñ Tuubaa amal na ko juñu nañ ci sànq benn benn téere lu mel ni que Mawahibul Quddus waaye bu ñëwee ci wàllu fiqh bind na ci ay téere ak ci tawxiid lu mel ni téere bi nga xam tasawur sixaar dafa boole diggante tawxiid ak fiqh ak tasawuf bu ñëwee ci manhaj Sëriñ ci ci ci taalif sax danañ ci tudd foofu ni mu daan taalife loolu bokk na ci yi daa boole ci benn téere bu dee jawhar nafis noonu ci moom it ci fiq la ak ci tawhid donte am na lu mu rotal ci biir lu jëm ci wàllu usul usul fiq yu woon ci ay jamonoom mawaay bi su tudd nañu ko sànq ak lu mel ne tasawudu subaan wala xasida bu lu ñu jàppee xasida waaye téerab tawhid bu ama am solo ñu koy faydul ghaniyil mughni téerab tawhid bu ama am solo boo xam ne euh, luñ war a ittiwoo la ndax même sëñ sax mi ci tanaawul yenn masaay li nga xam ne danaan dox ci diggante madaaris euh, tawxiid yi lu mel ne ay diggante mu'tasila wala ay saasiri yak mel na euh, nu mu tëddee téere madaaris fikra yi ci wàllu tawxiid naka noonu bu ñëwee ci tasawuf te ci téere bi wax ma xaale ko niiram ci tasawuf lay wax wala xoqal bukaay bi ñu ñoon sànq tasawuf bu leer la bu bu kiimaane ak téere yi nga xam ne mooy mooy ndey ci téere yooyu yëpp ñu koy wax ko jinaan moom it téere bu mag la ci mu àllafaat say xadim yëmu ci waaye tumuranke gim tumuranke ci wàllu taalifam feeñ na ci muy taalif na ci wàllu goo xam ne gox bii bépp maanaam wala sax xataa ci taarix booy dox gis ci luñ ci taalif néew na muy al axlaq wala adab ci wàllu jikko ak yar ittiwoo gum ko ittiwoon taalif na ci téere boo xam ne maam dox ba dajeeg bu ni mel yéeme ci wàllu googu muy lu mel ne que téere bi nga xam Nahju Qadaa'il Haaj ak sax Munawwir Sudur Munawwir Sudur tanaawul na ci ci wàllu jaarib ak axlaaq yi lu baree baree bari bu ñëwee ci ay taalifaatam ci siira ba tey li ñu waxoon sànq ci diwaanu Bayaadin dañ koy wax ci siira bu ñuy jàng burdatul madih di wax ci yoon ci sirte yoon sallallahu bu ñuy fàtte jasbul xulub ñi ngi ñi ngi kañ bu baax liggéey bi nga xam ne sëñ Abdourahman moom sëñ Abdou Xudus mi ci bërëb bi def na ko ci di ko ci jàngale di ko leeral loolu lu ama am solo la ndax sëñ Tuubaa alaaqa bi dox diggam ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak fi mu ci àggoon ci am ñun lim ci wax ci jësmul xulub war nañoo doy sëkk ñu koy jëggaani feneen rawatina la fa nekk dëjul feneen wala lu mel ne kiraiya ak muqaddamat am daax ji yépp ci siira ënn na ci lu yaatu lu lu lu doy sëkk ak barke. bu dee ci way nag moom xadis wala xaraj maam way ak tag yontu islam Sëriñ lim ci def ci ay taalifaat moom neexuta neexuta gaw neexuta tudd moom ndax bari na te yaatu xanaa liñ ciy bàyyi xel rek donte ci wàllu ko adab lay wax. mooy dañoo gis ni sëñ Touba ci wàllu way dafa rawante woon lool ak ñooñ jamonoom ñu bari ci waykat yi ndax waaqiya bi nga xam ne moom la ëppoon ci ay wayam waaye bi sooy jàng ay wayam li ci gën a yéeme mooy doo yëg sax ni luxa arab yi lay wax ak yow maanaam mi day agsi caw mubasharatan ñaare baat li ëpp ci nit ñi boroom xam-xam yi daan def ci waykat yi surtout mooy di jooyantu ci ay ay gent walla ji wax ci ay ay ay montagne wala bërëb yoo xam ne mooy soxora yi ñu dëkkal Sénégal boo doon wër sax doo fa gis yooyu fam ay xunti ay montagne ay jibaal ay atlaal yoo xam ne ñoom dunduñ ko suñ ko gis waaye sëñ Touba ci ay taalifam nii waa loolu nga gis muy mu jëriñoo kon ñoom dañ ci doon def taqali rek maam roy ci arab yi ak soxora yi tax ñu ko daan jëriñoo koy wax rek ngir ràññetle moom ak ñoom ci wàll gu mel noonu loolu mboolem taalifa tamit da ciy feeñ tawalifa bi duñ duñ sàggane téere bi ñu wax saaxa tulaab moom it ci lu arabi la taarif na ko euh, moom it bu am solo boo xam ne ci ci ci wàllu naxwu lay jàngale ak xam-xam lu al arabiya kon yooyu ay benn la rek xam ne Sëriñ Tuubaa taarif na ko buñ jëlisee boole ci nag lu ma ne fataawaay yi nga xam daana ko def ay ubbee ak lu ma ne ay irshaadaat yoo xam daana ko taarif ay ay ay ay xikam yoo xam ne Sëriñ Abdul Ahad defar na ci benn téere bu mag yaa xam ne Muntaxabat saarona yoo xam ne ay ay ay ubbee loo xam ne Sëriñ Tuubaa ko def lépp rek di firndeel sut wala raw gi nga xam ne defoon na ko ci wàllu xam-xam donte yiñ tudd sax ay benn la ndax ba léegi rek wal xasru téere yim taalif mën a mën a cee dogu ndax léeg-léeg ñu dégg ñu def na dara ci lu ma ci risaala wala def na yeneen ci yeneen ay yeneen yeneen xam-xam yoo ne Sëriñ Tuubaa taalif na ci te ëssiwu ci ñun kon loolu ab juñu li teg kon kooku mooy Xaadimu Rasuul ci ak rawam ci xam-xam fii la jaar ci wuti xam-xam ñii la jànge ci ñoom taalifaat yii la taalif ci ay téere ñooñu la jamonoonteel ak fi mu jaare ñoom gis-gis bi nga xam ne nag amoon na ko ci xam-xam moom xaalis moom Serigne Touba ànd ak bëgg gi mu bëgg xam-xam nga xam ne buntu buy buntu xam-xam fëgg na ko tukki bu nekk def na ko am na bayit waxaa ne mi ngi koy wax naan fa jultu baynal uh, ulama wala awliya uh, bi bi niyati wa amali wa xawliya su ma jumul noonu la ko tëggee maanaam wër na fu borom xam-xam daa nekk dox na si yëkkati tànkam dem fekkil kon dafa wër ba dajal fenn fu nekk la fa baax mu dajale ko wër na foofu yëpp daara yu baree bari mu mu jaar fa suñ borom nag def ko mu nekkoon ku teel a raw ci wàllu xam-xam gis-gis bi nga xamoon am na ko ci nag leeral na ko ci biir ay mbindam bu ñëwee ci Masalik Sëriñ Tuubaa dañuy xamal ni kat jimmi xam-xam bii nañ xam ne texe addina ak alaxira ci la nekk texe àddina ak alaxira bëgg am na nga wuti xam-xam wal taalaman bi anna ilman wa amal huma wasilata saadat ajal soo bëggee texe àddina ak alaxira na nga wuti xam-xam kon mënoo am xam-xam ni ñu ko jiwoon sànq ci njël bi ca jaaroo donte nag waxoon nañ ni xam-xam mooy cosaan mooy ndey ji ndax xam euh, jëf du sell mukk du aw yoon li fi jaaroo ci kaw ak xam loolu loolu yonent bi alayhi wax na ko ci ab xadiis ba mu euh, loo mën a def ci kaw suuf jàng ak wut xam moo ko ëpp doole ci ay jaam yàlla bañ ko waa si yonent ba ci alxuraan sax mu ni alxuraan laa yanfa alxuraan illaa bil ilm mënta jëriñ ci lu lu xam-xam kon mun natt bu kon Sëriñ gis-gis boobu ci amoon xamal nañu tamit nattuwaay bi wir al mi'yal al haqq bi athabit ci rawante gi nga xam ne nit ñi daanañ ko rawante ci ay daraja ci xam-xam la teg waaye tegu ci leneen mu mu seere ko ci benn bayit wax ne wax na ko banaan wa'lam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira xamal ne nit ñi buñ dee rawante ñaar rek mooy ci ñu rawante muy xam-xam wala diine mooy tënku ci siraatu mustaqim fa bihima yafdul man xadfa ku gën baa nga raw ci ñaar yooyu nga gëm laa binti sabi liman xad yoxtala askanoo ci ku kawe taxut a kawe waaye xam-xam ak diine mooy tax kawe ca loolu mooy wax yi suñu borom ci alxuraan inna akramakum indallahi atqakum ca loolu ak soññee la gu am solo ak xeemeem loo ci xam-xam ci ñi nga xam ne daanañ gis ni kat xam-xam xikra euh, rek dafa am ñu ko jagoo waaye ñëpp bokkuñ ci muy déedéet ñu ñëpp ñëw ñëpp ko moom ndax ñëpp bëgg saada te ku bëgg saada fii ngay jaar ñëpp bëgg a raw ñëpp bëgg a sut te ku bëgg a sut baa nga raw ci xam-xam moo koy joxe wala koo xam ne da ngaa jàpp ne sax xëy na cëri jee na kii kii doon lii loolu lay doon mënumaa dem ci xam-xam ba raw baa ma àgg fenn fi léegi loolu sëñ bi daf koo dàq nazariyan ci lim bind waaye tatbiqan bi mu ñëwee ñim jàngal yar leen am na ci ñoo xam ne tey ñi ngi leen di tudd te mënuñ leen a classé ci kër diine yu njëkk yooyu ñi xam ñu daa ittiwoo ci xam-xam kon loolu gis-gis ab taxawaayam bu leer la woon ci solo gi nga xam xam-xam amoon na ko solo ci gis ñu ko woon mu ràññee leen ñoo xamal leen du caage ne xam-xam njëriñ am na ci xam-xam yoo xam ne ni taxul mu am solo lool lool niki noonu tamit euh, am na ci borom xam-xam yoo xam ne taxul ñu ñu ñuy borom xam-xam ndax dafa am lu ci manqué ci ñoom mooy li ëpp solo li nga xam ne xam-xam mën na la ko jox te mooy ragal mooy ragal yàlla moom loolu la wax ca mu naan fa laysa kullu ilmi nafhan dahtiwa wa laysa kullu ulama yi istiwa kon loolu ab tënk la rek ci gis-gis bi nga xam ne wala taxawaay bi nga xam ne xaar musul daana ko jox ci xam-xam di ci soññee di ci di ci di ci ñaaxe mu yëkkati woon nag benn raaya benn shaar boo xam ne bi mu jógee loolu la wax ca loolu dafa am munaasaba bu ko waraloon mooy jihaadu al almi yi sëñ tubaab bi mu ñëwee jamono fekki na xeet wi muy dund wala askan wi muy dund nekk ci ay jafe-jafe yu metti crise azma shaamila la ci wàllu axlaaq ci ay jikko ci wàllu diine ci wàllu politique ci wàllu yëpp yëpp yëpp booba jafe-jafe jafe amoon na ci ma fekkoon na tamit ay nit yàlla ay jàmbaar daan lu di ci bay seen waar bu baax baax a baax jàmmaaloo nañu ceddo yi ca yooyu jamono jàmmaaloog tubaab yi ña ca fekkee ñoom tuur nañ seen deret sànq nañ seen alal lépp rek ngir yëkkati l'islam ak ngir jéem a baaxal askan wi doon dund. sëñ Tuubaa ne bi mu ñëwee jaar fi jaar ba amel nii mel dund yooyu yëpp moom dafa yëkkati benn raay rek ni man fii laa bëgg defare ndax xam naa ne yàqu-yàqu bi ci fii la nekk te mooy jihaad jihaad fil ilm wa diin ndax wax na ko nee gis naa ni hada wa innama alayhi almuqtafa li kasrati aljahli an nas tafa li yonente bi alayhi salatu wasalaam nekkoon yoon wi mu tegu woon nga xam ne asma bi lépp lépp lépp li ko sabab jafe-jafe mooy wàcc bu ñu wàcc ci diine saa yu jafe-jafe amee ci askan wala na ci ay julit mooy dañoo sori siratal mustaqim buñ soree diine rek sori yoon wa jafe-jafe day tàmbali daal di dund suñ tubaa dan daa di delloo jafe-jafe bi mooy dafa diagnostiqué maanaam euh, euh, jàngoro ji fi mu nekk mooy dañoo sori diine kon li yonent bi alayhi salaatu nekkoon dafa nëbbutu waaye yému ca wa tabiatha siratu saaba jaar-jaar nit yu baax yi noonu moom it jàll na nëbbu na xamatuñ ko bu dee suyoox daal dikk jàll réer yii mooy sabab si lii mooy li kon nag nuñ koy saafara mu nañ jëli siwaat ci xam-xam moo tax mu wax ko ci ci ci benn munaasaba bu am solo boo xam ne njëkk na caa yëkkati kàddoom googu yi te mooy bi nga xam ne maamoon sëriñ nelaw na ca ca ca deqale ginnaaw bañ ko dencee ba noppi ca xese bu gudd waaye ci tënk rek bi nga xamee ni gaaral nañ ko ni ko kaay dem ci seeti la Joor féete ko fa Maama Anta Sali féete mu man laa féete fenn moom it tontam ba lam ca waxoon ca biir génn na ca raaya boobu mu xam ne moom la yëkkati woon ba mu ne xaaloo li yarkan li abwaabi salaatin taxus jawaïsa tuxni kulla maahin jamono na sëriñ si faw ñu wéeru ci gannaaw ceddo yi ndax ñoo yore koppar yi ñoo yore koom-koom ñoo la mën a aar kon yow xaadimu rasul ñëwal jàngal ñëw ci bunti buur yii ndax danga am ay neexal danga am ay may yu doy sëkk yoo xam ne dootoo soxlaati dara lu tontu moom fa xultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi man yàlla doy na ma te doyloo na ko walastu radiya gayra al ilmi diin man li ma gërëm loo mooy diine xam-xam rek kon raayatu al jihaad fi l ilm Sëriñ Tuubaa foofu la ko njëkk a i'laane ci ay mbindam wane ni ci la fa seen liggéey kon loolu taxawaay bu leer la bu yaatu yëmu ca ni mu ko waxee diggam ak sëriñ si ndax boobu diggam ak ay doomi soxna ñoo ko doon gaaral loola wax na ko tam ak diggam ak tubaab bi ca daaru mën naan ja munaasabat xasida googu daaru mën naan la woon ginnaaw ba nga xamee ni la fa xew xew na noppi dafa bind ab téere ab xasida yut tubaab bi xasida gi mi ngi tàmbale ci yaa jumlatan siiw na xasalatu bi dalali man lam yakun lahu man lam yakun du lahu aw walid yéen ñi nga xam ne da ngeen bokkaale yàlla wuta ko ñett yàlla ca suñu amul ndey amul baay yéen de da ngeen maa génne dafa demoon géej gi bu ñëw booba axrajtumuni naatixiina bi annani abdul ilahi wa innani mujahid génn ngeen ni nga kat nam jaamu yàlla laa te damay xeex ci yoon yàlla fa maqaalakum xaq li ngeen wax dëgg la fa mu mujjee rek mooy ca feeñ wa bi tuqa man damay xeex de naam waaye yëkkatuma ay jaasi a efficace foofu moo gën a moo ëpp jeexit tubaab beet foofu la doon gëstu xamoon na ba muy lakk daaree lu mu jiitoon sànq ba muy lakk jaamaatu biir ba muy tëj daaree ba muy jàpp borom xam-xam ya bëggoon jaswa maanaam jafalu sawa xam-xam bi na na naax saay kon sëñ bi dafa teel a xam fa yëfe nekk ak fi tubaab bi jëm mu ko fa kon inni ujahidu bil ulum wa bi tuqaala wa abdan xadiman wal muhayminu shahid jihaad boobu nag feeñal na ko ci anam yu bari andi na ko ci wàlluk jàngale sëñ Tuubaa wax nañu ko sànq ku teel a sóobu ci wàlluk xamle la ngir fas yéene yëkkati yëkkati xeet wi yëkkati askan wi waaye yëkkati lislaam ci nit ñi njàngale moomu nag génn ci ay loxoom ay boroom xam-xam yu bare bare bari ñoo xam ne ci biir daara waajuram moom lañ nekkoon wala xëy ñoo xam ne sax nekkul woon ci daaray yi daara waajuram ñu wax ne xataa Sëriñ Tuubaa bëggim bëggoon a jàngale bokkoon na ci li taxoon mu doon toxu toxuwaan yu bari ngir fas yéene sor sori jaww yi nga xam ne nii dafay yàq liggéey bi mu bëgg a def. Madina Touba dëkk Touba bi mu koy sos bokk na ci lim firnde yi waxoon mooy maa ngi koy sos ngir dundal sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam dundal sunna si yonente bi alayhi salaatu ci biir waaye ci lay wax naan wakittu bil itraahi wala amdaahi li amdaahi azhadu fi taalifi wal iqra maanaam man kat xaw na maa sax bàyyi jàngale ak xamle ngir jafe-jafe jamono maanaam ngir nit ñi ak yi xew seen diggante ñoom wa fi taalim wa fi taalim kon ñaareelu jëloon xamlu ak xamle wa fi istixaala bi hudal maalum loolu yi bokkoon na ci li nga xam ne tax na sëñ bi sosoon dëkk boobu di Touba lépp bokk ci benn ci nga xam ne ci jihaad almi googu moo xoon dana ko def yenn ci koy jëmmal ponk boobu ci la bokk mu nekkoon nag école boo xam ne daf daan tux fu sëñ Touba mas nekk am jàng ab jàngu la daa doon moom ci boppam dafa daa jàngale waaye boroom xam-xam yi ko wër tamit dañ daa yor seen xalaxaat di jàngale ci biir sëñ bi nekk am na ca Murtani ja am na ca Ceyeen ja am na ca Njaareem ja bari na ñoo xam ne ku mel ne ki sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci keppaaru sëñ Touba la jànge ci nii bari na boroom xam-xam yu ko jàngal yoo xam ne ci ron sëñ Touba lañ nekkoon xay bu ñu tudd si ci kanam incha allah des na ci des na ci des tudd moo tax baykat ba di wax ni fa kam min jahoolin xad xadaa aaliman bihi wa min qablihi lasman dara wala xarfa ab mu tëri moo ko wax mu ni bari na ku koo xam ne xëy na nekk borom xam-xam bu mag te lu jiitu ci Sëriñ Tuubaa moo tax neen te lu jiitu kat mësta xàmmee dara mësta xàmmee araf ak moroon def ba tey jihaadu almi bi taalif ay téere waxoon nañ ni jafe-jafe yi nga xam ne gënoon naa gàllankoon doxinu xam-xam yi ci ay jamono yooyu bokkoon na ca mooy téere yi dañoo tumuranke woon sëriñ Tuubaa nag jaayante woon fas yéene liggéeyal xam-xam ci taalif ay téere loola tax xam-xam daal jàpp ne ñu baree bari daal ci daal di jot ci ñoo xam ne sori lool ndax jafe yu mu waaye liñ seetlu ci ay taalifam mooy am na ay simaat ay mandragaam yu koy wane li ëpp ci téereem gis ne dafa am basaata luxawiya maanaam dafay àgg ci maanaam yi dafay yomb ndax baat yi muy jariñoo ngir jox la ko du am remuut du am ay ay ay tënku gi du gudd ba ëppit ba tax nga man cee gaaw gaawa gaaw a xàddi kooku mën nga ci benn ci ay taalifam loolu sax wax na ko ci masaalik bi mu koy boole waaw fii jami maa faraxoo daymaan bi ko waxee ba mu tudd sabab tax mu teew téere mooy lakinama kutubuhum li tuuli zahidi fiha jul hatha jil bari na téere yoo xam ne nit ñi dawuñ ko jàng wan ko gannaaw ci yooyu jamono ca la ko sababoon mooy gudd gum gudd ba ëpp yaatu ba tax nit ñi dañuy taayal ci di ko jàng kon sëñ bi daana bàyyi xel kon loolu ci wàllu taalifam naka noonu sàmmonteeg liñ soxla jamono bi muy taalif day taalifa nit ki lim soxla war koo jariñoo léegi waaye xadaaya yi nga xam ne àggaguñ ci wala soxlaaguñ ko askan wi àggaguñ ci lu jëm ci mel ne xaboo diggante ay xuduud yeeg dar bi yeeg ak bi daaw taalifam ci ba yi gën a siiw bokk wala bu ko jëmut ci màccut jëm ci wàllu googa kon daf doon sàmmonte ak awliyaat ak matlubul xaal liñ gënoon soxla moo tax waaye téerewul nag téerewul nag daana junju wala daana jàngale yeneen téere yoo xam ne mi ngi wax ci loolu kon ñàkk gum ko ñàkk taalif du ñàkk yooyu daa amu solo waaye dafa doon sàmmonteeg ñi muy jàngal liñ gën a woo ci jamono muy taalif ay téere di ko jox loolu bi mu leen ci xam-xam woo nit ñi leen soñ ci njàngum xam-xam murid yëpp la yëkkati woon ab leetal jëmee ko ci ñoom danañ jàng nas danañ ci kanam tuuti ni leen sàkku naa ci yéen digal naa leen dénk naa leen ngeen sàkku ji xam-xam ba tey mandaga yi nga xam ne amee na ko ci am ay wayam ay ay taalifam mooy li ci ëpp ay way la ko def ndax way moo gën a yomba mokkal te xefsu dafay dimbale nit ki ci wàllu mën a sàmmonteeg naqli ba ci tawarnafis boo gisee bi mu koy taalif mi ngi wax ci biir naan li kay yàkkoona tuxfatan li kulli man araada xifzahu min abnaa'i zaman bi ñu mujj ci simaat yi nga xam ne moo man mandargal ay taalifam mooy mawdu yi ak ya li ëpp ci ay taalifam doo fekk mu suñu waa naan xiila xaala ñii nee li baa ñeenaana laa ci ay taalifam déedéet lu ci nekk day xool la ci gën a wér mu jox la ko ngir nga jariñoo ndax looy jariñoo ci saa si la lay la lay defal kon am na yeneen taalifaat yu bare bare yoo xam ne sëñ bi taalif na ko ci wàllu googu waaye toujours simaat yi boo ko tattaboe topp ko benn par benn loolu nga ci fekk jihaadu ilmam feeñal na ko ci ay téere na am ngir téere yomb waaye nag jàmm ko dajale téere fexe ba maktaba am ndax lu téere gën a jàppande ci kanamu ñuy jàng xam-xam di gën a sax di gën a tasaaroo kon tumuraakeb téere dafay gàllankoor dox yi xam-xam man dañaan borom xam-xam bu amul sax ay téere dañaan avocat bu muuma la ndax du am lu mën a waxe kon Sëriñ Tuubaa ittiwoon na lool dajale ay téere mun su la ko dajale dale ca jamono bi nekk ci daala Ismaam Asiri di di jàng fu téere ma saa nekk daana ko sotti ju baa mu bind ko teg ci wetam moo tax amoon na benn maktaba bu rëy benn bibliothèque bu mag boo xam Sëriñ Tuubaa amoon na ko mboolem xeeti fànn xam-xam yi dasaar woon ci ay jamonoom ma nga ca woon tukki yi mu daan tukki tamit fu mu dem daana fa jëlee téere mu tani ba fa demee ak borom biir réew mi sax wala sax yoo xam ne ay sëriñ ay xarita sëriñam ñoo koy jox ay addiya ak sax yeneen yoo xam ne ay hadaaya yu doon bàyyi ko ci ci ñeneen di ko indi ci ay téere ngir xam xër gum ci xër des ci mooy daa génne ci poosam ay malaay ci jamono xaalis lim bu bari bu takk da ko daa génne di ko joxe ngir ñu jënd ci ay téere teg loolu ñu ngi ciy nett benn nett boo benn boroom xam-xam bu mag lu am solo bu ñu wax Muhammad ibn Ali al Alawi tarfe benn téere ci suñu baa ñu tuddee ko al minahul miski fi siratil makkiya ma ngi wax ne Sëriñ Tuubaa daf koo mas a yónni Égypte ca yooyu jamono jox ko xaalis di ko jëndloo ummahatil kutub ummahati kutubil madahib al arbaa mbooleem ngir yi xeeti ngir yi ñeent seen téere yu mag yi la ko Sëriñ Tuubaa joxoon xaalis ni ko soo demee nga jëndal ma téere yi nga andil ma ko loolu mu tax mu mu teg ca ni man mësumaa gis benn borom xam-xam bu dajalee maktaba bu toll ni bu Sëriñ Tuubaa dajale ci ay jamonoom loolu nag am ci luñ ci luñ ci luñ taxaw seetlu buñ ci am mooy kon Sëriñ Tuubaa bi mu wax ci bayit wa naan aimati fil fiq malikil ali wa ahmadi wa shafii wal xanbali ma asul ba mu koy wax ni samay njiit ci fiq mooy borom masaay bi arbaa yi imaam ali malik ak euh, abu xanifa ak shafii ak xanbali kon ndake suñ bi waxu ko woon waxu barkeelu rek wala rafet njott gu mu rafet njott seen xam-xam comme ni ko baaxoo di xam waaye déedéet peeg peeg la nekkoon ci seeni téere la ndax téere mi ngi ci kanamam lépp am na ko am sual boo xam ne dañ koy bàyyeeg boroom xam-xam yi mooy nag ndax Sëriñ Tuubaa ginnaaw bi mu dajalee tur téere yi yëpp ci masaahib arbaa yi ndax nag dafa continuer nekk mashab bi topp benn mashab rek yem ci ànd ak xam-xamam fi mu toll weesu nekk al mujtahid al mutlaq ni ñu koy ci usul yu nii ci xam-xam may ko loola ak wala lan ñaareel baat ban ishaara lañu suñ bi doon jox ñun ko ay jàngkat waaye ñu itoo ci xam-xam ci bayit wii lu mat a draas lu mat a settantal la maktab boobu yi maktab bii nga xam ne Sëriñ Tuubaa yónni woon na ko kon ca Égypte ndax mu haadi ko di masaayil arbaa moom fu mu daj maktab bu mu fekk si dana doy sëkk am maktaba dafa bokkoon ci benn mashruux bu rëy boo xam ne Sëriñ Tuubaa daf koo amoon mashruux mu amoon ci Tuubaa ndax bi fi jógee bàyyi na am na ñetti wasaaya ñetti ndénkaan yoo xam ne bàyyi ko ci gannaawam ba ci jiitu mooy bu fi bàyyi ko nañ ko yóbbu Tuubaa loolu tegoon na ko ci loxo yi ñu bàyyi woon gannaaw alhamdulilah def nañ ko te nam ko waxee woon te saasa ba ca topp mooy nañ ko tabaxal jumaay Tuubaa boobu tamit defar nañ ko te nam nam gën a amee ay nam gën a baaxee ñetteel ba mooy ñu tabax ko nag daara joo xam ne nee na sharqan wa gharban penkook sow fu waaye soxlaate xam-xam da fi ñëw xëy na mooy kon masro bi nga xam ne suñu abdulaat doon am yéene àggale ko ci ci université ba kon daara jii kon maktab bi dafa ñëwoon di ko liggéeyal ni ki nga xam ne Sëriñ Tuubaa ñaari ndénkaan yu njëkk yi benn bu nekk rëddoon na aw yoon teg ci mag ñi ngir ñu mën caa sukkandiku ba amal ko ñi ngi wax ni jumaa ji bi mu koy joxe ndigal dana leen sas moom joxe woon ni kenn ku nekk na joxe ñaar fukk ak juróom-ñett bañ ca noppee dana leen damaa bëgg bu ëllëgee lépp lu ngeen soxla ngeen def nii lépp lu ngeen soxla ba ca tabax daara jooju kon ngeen def lii mooy ngeen dajale ko seen biir amal ko ndax su ngeen ko deful kat dañ leen nit saay saay mën leen a manal te ku la manal sañal la loolu nañ ko bàyyi xel bu baax kon bëggoon na ñuy fere ñun ñuy génne di joxe ci suñu alali bopp yiñ mënta ñàkkal suñu bopp kon bi fi kon ñaari maçon yow masha Allah jàll na waaye masron tabax daara jii nag nga xam ne maanaam moom ay jubloon ca wéy wanaan bil Mustafa lii banal xuduus madrasatan biha yasulul ada wal jahl wal kabit madrasa boobu moom xëy na mi ngi mi ngi ci mi ngi ci euh, ci yoon xëy na ni ñi ñaar yi jëmmoo des na ba léegi ak ak sem bi ñu mujjee ci feeñu waay yi nga xam ne ni jihaad bi mu doon def ci wàllu xam-xam feeñ na ci bala ñuy agsi ci njariñ yi mooy fonk gum fonkoon boroom xam-xam yi ak daal leen teral boroom xam-xam ci amoon nañ wéeruwaay bu bu dëgër amoon nañ tamit keppaar gu yaatu fu waaye masa tumuranke ci borom xam-xam boo ñëwee ci moom Sëriñ Tuubaa sa tumuranke day di jeex moom fonkoon na ne lool lool ba àgg ca lool loolu junj woon nañ ko sànq ci gannaaw li taxoon soxaraay Mauritanie wala borom xam-xam yi daan daje ci buntu kër buntu buntu buntam maanaam ci buntu néegam daawuñ fi jóg guddi ak bëcc xalafatu daa bari te loolu xam nañ jihaad ilmi la teral borom yi dox seen digganteeg seeni coono ndax xam boroom xam-xam moom li ko yitteel ci jamonoom bariwut kon ko ko gàddul rek yaa ngi yaa ngi liggéeyal xam-xam waaye loolu tax na kon ba boroom xam-xam yu baree baree bari daan ko jege mu leen di jegeel tam boppam Cheikh Sidi Ba mi ngi ni di wax ci aw bayit ci xasida goo xam ne lii la ko ubbee woon xalaayiqeku la mawlaaha ci biir ba naan tasxaraatu tansal ufaatu tansal ufaatu bi birrikum awtaanaha xataa tara maghnaakum maghnaaha ñi ñàkk xaaraankat yi ñëpp bu ñëwee sa mbaax gi sa tab gi day tax sax ñoom ñu fàtte seen réew daanaka duñu bëgg a delloo ci ba sax dañuy gis ni yow ñoom sa sa bi mooy seen bërëb duñu gis faneen muy wax Sëriñ Tuubaa bu daa joxe borom xam-xam di leen teral ñu doon am ci moom naan yalqaa jumu'ahum bi bishrin saadiqin bu leen di jox sax day bëgg day bëgg fa kanam fa ka annama tu'tihi ma ataha dafa mel sax ñi muy jox ñoom ñoo koy jox ndax mbégte yu àndal bu ñuy jox ki ñuy jox yaakaar naa mooy ëpp mbégte ci liñ miin ki koy jox waaye nee na moom déedéet day mel sax Sëriñ Tuubaa mu ëpp mbir ndax day mel ne moom mooy mooy kiy joxe am kaneen ko ko feel wax ca ni kaffaahu ñaari loxoom yi tabsulu li aafina ma sa'alu buy joxe ñaari loxo lay joxe safar ñaari loxo yi day joxe maanaam loolu junj la rek ci bari li muy joxe mu ne lillahi ma basara fil xayri kafa kaaw téef ci lim daan joxe suñ saxoon Basiir eh, junj ko ci ci ci baax xadim moom it wax ni boroom xam-xam yi bari gi ñu daa bari ci biir buntu kër sëñ bi euh, àggoon na ci ni maam déedéet maam mu ni teral gi mu daa teral boroom xam-xam yi yëmutoon rek ci di leen jox alal yem ci alal kese rek yëmu ci woon waaye fonkeel gi àggoon na ci wàcc leen seen wàccuwaay boroom xam kanam la daan teg lu mu def ñoom la daan jiital am na benn majlis boo xam ne daf koo daf koo takk wi nga ne saa yuy diisoog ñoo lenn ci lu aju ci ay mbir ñoom lay ñoom lay jox jokkool maam Thierno bokkoon na ci majlis boobee ak Cheikh bu so ak ñeneen ñoo xam ne ni ay borom xam-xam ñi ngi wax ni danañ ci ñëwaat ci kanam sax incha allah bi nga xamee tubaab yi doon nañ jox proposition ngir tabax école tubaab ci biir njaareem suñ tubaab bi ñu ko indilee xalaat bi da koo delluwaat ci borom xam-xam ni yéen nañ ko jàngat ba xam luñ ci gis loolu loolu ittiwoo la ak jox xam-xam dara waaye nag soññi tamit borom xam-xam wàcce ko wàcc kon lu ama am lu ama am njëriñ la léeg sax daana àgg ci ñoom ñu gis gis-gis boo day wuuteeg bosam te teew dana di fekk ci loolu sax lu wér la liñ ciy tudd mooy li ñuy wax alxarb al alamiya al ula bay na xaw seen guerre mondiale bi ñu xamee ne ñu ngi recruter nit ñi den dañ dina yóbbu ca geer ba bi majlis boobu dajee boroom xam-xam ñoom sukkandiku ci ne kat ñoom yóbbu leen mooy mooy li gën ci seen gis-gisi bopp Serigne Touba moom gis-gisam du woon loola waaye da leen fekk si ca loola loolu am na téere boo xam ne Euh, ñaari borom xam-xam ñoo ko téléphone ku ci dellu da ko gis téere bu ñu suñ sas xaadim silla ak suñ seex naa ak Abdul Wadud su ma juumut seen téere boobu marjaan boo ci delloo da nga gis fekk wax jooji kon ittiwoo gi mu doon ittiwoor borom xam-xam yi ba tey seen ndaje ak moom ay munazaraat ilmiya da ci daa am dafay daa toog di génn ñu génne ay tombi xam-xam ñu koy faram-fàcce ci seen biir di ko jàngat nee nañ sax munasara yi am na ci yoo xam ne ñoom Sëriñ Tuubaa ci boppam moo daa jógal boppam taxaw di ko di di ko saytu benn nañ ci daa jox di ko joxal naale seen bopp di ko joxal ñaari seen bopp loolu kon lépp riaya ilmiya la maam son la ci xam-xam ñu bàyyi xel ni jamono yu njëkk lii taxawaay bii mu taxaw taxawaay la bu njëkk yi gis la xam-xam ñii nett am na benn borom xam-xam bu mag boo xam ne bi mu taalifee ab téere bi mu taalifee ab téere ba noppi bi ko buur bi gisee dana ko nañ dem ñu peese ko nam toll ci poids ci or ñu jël ko ñu jox ko neexale ko xaw am ci ci borom xam-xam yi bu ñu mësaa dikk ci moom mu leen di jox euh, ay addiya ak ay ay berndeel kon foofu lañuy lañuy lañuy la loo taxaw loo ci li jëm ci wàllu maam bërëb yi nga xam ne bu ñu ko nemmaku Sëriñ Tuubaa jihaadi aliyam fa la gën a feeñe mooy tudd nañ ci wàllu jàngale xam-xam taalif ay téere dajale ay maktabaat jàngal ay nit naka noonu tam taxawu boroom xam-xam yi ak di leen tereel ak wàcc leen seen wàccuwaay kon sëñ bi bu ñëwee ci wàllu tomb bi nga xam ne moom lañuy moom lañuy ñetteele mooy manhajuhu at-ta'limi yi ni mu doon jàngalee dañ xam ne taalifaatam yëpp ay am njàngale la woon njëlbeen gi mooy waxoon nañu Sëñ Tuubaa ginnaaw bi nga xamee ne def na woote na yoonu murid bañ fekk si ko bu wuy si ko am na risaala bu yaatu boo xam ne dañ ko jàng bi nas sax ngir ñu xam ko baax ittiwoo gëm njëkk ittiwoo mooy na wut na ñëpp di xam kon dafa woo ñëpp nañu wut xam-xam mu xas euh, nes ba mooy nii mi ci meenu baaxaa dem nañu ko jëlee mu ne innahu minni ila jamii al muridina wal muridat wa yadxulu al jamii fi salaamati wal aafiya fi dunya wal axira bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa barak mu ne amma baad fa inni amartu kulla man taalaqa biya li wajhillahi taala al karim bi taalumi al aqaid wa tawxid wa ahkaami tahara wa salaati wa siyaam wa xayriha min kulli ma yajibu ala mukallaf wa inni taka takafaltu lakum bi tawaalifa yakunu fiha jamiu dalika li wajhillahi taala al wa rahmatullah lii ab leetar la boo xam ne Sëriñ Tuubaa da ko bindoon lam ca wax mooy ma leetar bi mi ngi jóge ci man jëm ci mbooleem ku di murit ngay góor wala ngay jigéen ba ne ñaanle ma noppi nee nag dama leen a digal képp ku aju ci man te yàlla rek tax na nga sàkku ji xam-xam xam-xam xam lu sa mbir diine lu am yu wàllu pas-pas tawxiid ak lu jëm ci wàllu laab aju ci wàllu fiq ak julli ak koor ak leneen yu yooyu ci lépp na ngeen ko sàkku ji man nag warlul naa leen téere yi leen xamal lool kon kooku daawa la bu leer boo xam ne Sëriñ Tuubaa daf koo jëm woon ci mbooleem ku dib murit muy ndigal te ndigal nag xam nañ ni ah, bu doon ci xam-xam kese lañ wax usul rek am ra moom ilzam la maanaam bu day tegtale ak waral rawatina nag bu dee ci murit nag yoon moom masalax la ci murit boo xam ne dafa am lu muy tekki ndigal bu rawatina ci ku mel Sëriñ Tuubaa kooku am na beneen beneen kii bu mu am wàccuwaay bu am jëfandikoo na baatu amr fii waaye am na faneen foo xam ne baatu tawsiya la jëfandikoo wasaytukum yaa man taalox bi yaa ba ay ba xasida ga jeex lam tax mooy dénk naa leen dénk naa leen ngeen sakku ji sàkku ji xam-xam ba ci téere ji ci ëpp ñaare booy commencé ci njëlbeen nga rek fa mu njëkk tàmbale mooy soññee ci wàllu wuti xam-xam ñëwal ci tasawur saxaar yaa ayyuha sibyan la tastaxilu ani wabil ulum ci teg wabil ulum istaxilu wuti leen xam-xam boo ñëwee ci tasawur subaan yaa maxshara subaan in xiftum xajal yéen wax waxambaane yéen ndaw ñi su ngeen ragalee gàcca su ngeen ragalee gàcce na ngeen jiital xamlu ci jëf fa xaddimu taaluman ala amal kon mu xam la ni lii tax a mucc ci gàcca lii tax a ci gàcca mooy kon nga jiital xam-xam laata nga ciy teg jëf mu mu dax mu soriloo ñu lool nag ñi nga xam ne dañuy woote jëmee ci ak réer xam lañu ñooñu ay wootekati bi daa lañ dañu sànq nit ñi ñooñu sax far mu wax ci welakaan bu yéeme mooy ñooñu ñooy xolofaaw seytaan la wa ci la am ñi wuutu seytaane ci kaw suuf mooy ñi nga xam ne ñoo dox diggante nit ñi ak sànq xam-xam moo tax mu ne wa man nahaakum ila taalumi fa képp ku leen di aaye sàkku xam-xam na leen tegu ko ci dara ci ak cànkute ak réer rek la ko teg ci leen woo jëmee ndax is kullu man fii de zamani manaa mina taalumi fa innahu daa li bidaati sharia képp ku leen di woo kuy woote di tere sàkku xam-xam ci jamono ji ci bidaa képp lay la ko teg bidaa lay woote ndax xam-xam mënta jëf mënta baax ci tegu ci xam-xam wax sax wa man nahaaka an taalim foo wax xalifatullahi al mujrim képp ku di aaye xam-xam na leen kooku mooy kuutaayul iblis mooy yàlla anahullah yàlla ci yàlla musal kon loolu màndarga la ci sëñ bi soññee gi mu soññee ci xam-xam waaye teg na nag ndaw ñi ci wan yoon lañ war a jaar buñ bëggee am xam-xam ci tënk bu gàtt euh, lëm njëkk a wax mooy xam-xam jaamu yàlla la sa jaamu yàlla dafa laaj day jaamu yàlla ko ci xol la aju ni nga xam ne yeneen jaamu yàlla ci ay cër la aju yu cër yu feeñ yi bu dee cër yu feeñ yi ni mi jaamu yàlla ni mi aajowoo jàpp walla sangu wala tiim naka noonu tam sàkku xam-xam jaamu yàlla xol la waaye moom laaj na ak laab mooy nga tax laabal laabal sa ci jikko yu baaxul yi laabal ci jikko yu baax yi mooy kon nga jiital nga jiital euh, génn ci jikko yooyu moo tax mi ngi koy wax sax ci ci beneen bayit boo xam ne lam cay wax mooy nanga nga na nga xeex sa bakkan ci booy sàkku ci xam-xam ci njëlbeen nga mooy na nga jiital yéene ju sell ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na innamal a'malu binniyaati yéene yëpp jëf yëpp ci kaw yéene lay aju mu xam ne ne kon faaw nga am yéene ju sell te yàlla rek tax laa jóg booy sàkku xam-xam nga am hadaf ñeent yi nga la tax a jóg ndax bi jiitu mooy wutal xam-xam ngir génn ci ak réer ak génn ci dafa nekk waajib fard la ñaare tam wutal xam-xam ngir fas yéene jariñ bindee fi sàkkul xam-xam ngir dundal xam-xam ci boppam ngir dundal ko ndax xam-xam mi ngi dund rek ci kaw ñu koy sàkku di ko jàng ak di ko jàngale ñeenteel bi nag ngir fas yéene jëfe loo xam ne ni luñ xam la loolu ci ay ndénkaanam la bokk teg ci yoon ci wan yoon boo bëggee wut xam-xam yoon nga war a jaar ba a àgg teg ca nag tënku nag ci ay aadabu taalum yooyu tudd na ci yu baree baree bare yoo xam ne euh, bi ci jiite mooy fës yéene tënku ci alwara mooy sàmm ci lii diine ji digal saa yu xam na nga kemtalaay dars boo jàng ba xam ko na nga fas yéene jëfe ga nga daa ci tàmbali ci saa waaye bul xaar bul xaar ba ba ba ba ba naa jàng ba dajale ba noppi rek su ma noppee doo fas yéene jëfe kon ci biir manhaj anam bi doon jàngalee gis nañu sëñ bi dafa manhaj moom mutakaamil la daf lay jàngal yëpp yoo xam ne nii da koy soxlaanoo benn yoon ndax nit ki bu ñu koy waajal ci wàllug ruux ak wàllu wàllu xel ak wàllu euh, xol ci jikko yëpp day dikkandoo ci benn yoon waaye buñ jàngalee benn bi bàyyi ba ci des sooxe day am moo tax bu ñu seetloo ci biir ay taali taalifam sax jàppal ci tasawuf sixaar day njëkk indi tawxiid bi nga xam mooy jiitu wàllu xol ba noppi doog laa jàngal nag lu aju ci fiq mooy maam e, e, xeeti ibaadaat yi jaamu yàlla doog ci àttik tasawuf ci saasi boo ñëwee tasawuf nafsul xikaaya ci yoon wu la jaaraate yow kon buy jàngale daf lay njëkk a jiitalal tawxiid waaye bu noppee mu daal di jël fiq teg ci daal di jëlaat tasawuf teg ci ngir fas yéene boo génnee nga mu nekk insaan boo xam ne mutakaamil naka noonu tamit axlaaq da ko daal dugalaale ci biir ngir defalaat si ci nga xam bu génnee ne doon doonte borom xam-xam laat waaye du nekk xam-xam boo xam ne xam-xam maanaam nazar yi kese lay doon kon ni ko ci téere ci masalik naan fal ilmu fal ilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuuru ma diraya du ay baat yooyu jël rek di ko dajale bu ñu waxee nga ne imaam sàngam nee na nangam wala tiir sàngam nee na yaa ngam yem ci waaye say jëf ak say wax ak say doxalin yëpp na dëppoo ak xam-xam loolu maam kon na am tapaawul ijaab yi sa diggante ak xam-xam kon bu seetloo ci ay ay tawaalifam doxin woowu la ci la ci doon la ci doon doxe naka noonu soññee ji wàllu jihaadu nafs xeex ak bakkan ci biir ay njàngalinam sooy jàng sooy sàkko xam-xam daf lay wax ni xam-xam am ko faw dana laaj nga xeex sa bakkan lool ci nangoo sonn nangoo mar nangoo xiif nangoo dox nangoo xaar ak yeneen yu bare bare yoo xam ne lim ko waaye rawatina nag li mu ci gën a bàyyi xel mooy teel koo sàkku ji ndax waxtu ndaw rek ci nga ko war a mën a sàkkoo mu sax ci waaye boo dee ba mag di ko sàkku boobaa am nga day jafe kon ci biir njàngi njàngaleem yooyu am na benn taxaw seetlu boo xam ne dañ ko ci wax tuuti mooy Sëñ Tuubaa bi mu waxee ne dafay jihaad ci xam-xam aw njàngaleen wu yees diggante boobu yi am na tuuti ab wax bu ci bu ci bu ci faral di wax loo xam ne mën naa bàyyi xel bu baax te ma nga amee woon keroog ba mu joxee irlan bi ci nii bis ni ki tey képp koo xam ne dangaa àndoon a man ngir xam lu kese mën ngaa yeew ko te seet faneen foo ko wuti ji ku bëgg li ma bëgg nag na nga toog te def ni ni ma def topp ci man keroog nee ñu bari jël nañ seen bagage dem waaye ay benn desoon nañ fa moom keroog mooy juddu yoonu murid loolu bisu ñaar fukki fan suma juum ci weeru koor ci atum 1880 euh, 81 wala 82 ñu ni kon foofu Sëñ Tuubaa dafa soppi mën xëji njàngale waaye ubul daara ji ndax ginnaaw boobu ay jàng ay daara soswaana ci gannaawam taalif na tam ay téere yu bare baree bari soññee woote ci njàngale kon tësul jaar waaye dafa soppi mën xëju jàngalin ndax gis nañu jàngale yi fi ëppoon ci yooyu jamono jàngal mu aju ci riwaayaat rek maam riwaa yi lay doon rek nazariyaat lay doon soo ko jëlee fu ne mën nga ko wax ñu ne kee borom xam la waaye soo jëfee day safaano loolu ak li nga xam moo tax mu dafa sensé ko feeñu wax ak moom ne ko rabbi asaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat yaral sa gaa yi ànd ak yow ci pas-pas waaye bu leen yam bu leen yar ci bindu kese darsi faqat kon bañ a doyloo bindu kese moo tax mu wax waaye kon néewul na bàyyi njàngale mutlaxan wala bàyyi ko ni xa iyan kon loolu ab ab lu ñoon junjuru di ko bàyyi xel baax bala laata ñu jàll kon ci tënk rek euh, li nga xam ne mooy tomb bi nga xam ne moo ñu fas yéene mujj incha allah mooy nag ginnaaw buñ gaaralee jaar-jaar boobu nga xam ne ci la Sëriñ Tuubaa jaar ci wàllu sàkk xam ak lim ci liggéey yépp ak njàng li ci joxe yépp suñ jamono ñun ñi nga xam ne ñoo ko topp te gëm ko doyloo ko def ko suñ yaakaar suñ nee kat seen njiit li nii la defoon ci xam-xam nii la ci meloon liggéey bu toll nii la ci def woote bu rëy bii la ci woote jeexit yu bari ji la ci la fi la fi bàyyi kon nag suñu laaj bu am na laaj boo xam ne war nañoo war nañ war nañ koo bàyyi xel suñ bopp mooy ana kon ñun suñ taxawaay ci liggéey bi Sëriñ Tuubaa bii ci xam-xam nan la fan la war a toll nan la xam-xam boobu yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa doon woote loolu buñ ci tontu ay benn benn tomb lii njëkk ko bàyyi xel mooy ñu natt ba xam ndax Sëriñ Tuubaa taalifaat yi nga xam ne bàyyi na ko gannaawam ana nan lañ ko jariñoo dëgg la ni téere yi mu fay ci téere xam-xam ñu ngi koy jàng ñu ngi koy jàng ci di ko tëral ci anam bii ñu ko xame waaye nag liggéey ba des na ci anam yu baree baree baree bari ci wàllu leeral ko bañ mën ca jot yaakaar naa man benn téere rek laa ma sa dégg buñu ne am am mas koo sara ci tasaru sixaar te loolu benn alam murtani yi moo ko def te yàgg na yàgg na lool moom moo ko ci mas sara waaye gannaawam ñun ñu bokk ci moom jàngaat ba am xam-xam liggéeyaat ci téere yooyu néew na ci lool ndem am na ci tamit doxinu xam-xam ci suñu biir fan la toll xarakat ilmiya ci suñ ñun actuellement fan la toll suñ ko doon natt dañuy jéem xool xarakat ilmiya bu ma noon soo ko bëggee natt da xool ca jàngkat yi fuñ toll ci seenub lim ak seenu barawaay seen maam seen man-man ci wàllu xam-xam fan la toll bi ci toppi tamit seen daara yi fan la toll ak nu njitti woo xam-xam ak borom xam-xam yi bu dee ci suñ daara yi jànguwaay yii gis nañ ci wàllug lim bi boo nattalee ak man-man yi nga xam ne amee na amee nañ ko man suñu imkaanaat yi fi teew danañ gis ni kon xëy na am na tuuti ak ak néew bu ci am ma madaaris si dese naa doy jànguwaay yi dese naa doy min xaysul kam wa min xaysul naw ci bariwaay bi ak ci ak ci solo si xam ne am na ko ci biir bu ñu doon jël misaal rek dañaan daara yi fi gën a tasaaroo mooy daara yi jàngukaay alxuraan karim yi kooku bunt la ànd ak li muy bari bari jenn daara joo ci xam ne dañaan kat dafa topp mbooloo mi nga xam ne mbooloo mi moo koy saytul boppam ba mu tax man a nekk euh, accès ci ñëpp mën ci mën cee joti loolu néew na ci loolu ci ëpp ci daara yi ay mutatawiyoon rek nit ñu baax ñooy si am seen fan boobu ubbi daara ji amal ko di ci góorgóorlu di jàngale waaye nag la ca war ci ay taxawaay dëgg-dëgg ngir mu xam nañ ni jubu fardiya dafa nekk mahduda maanaam li nga xam ne man-man bi xam ne nit moo ko defal moom ci benn loxoy boppam dafa dafa tuumranke waaye ni nga xam ne noonu lañu itti woo woon daaray euh, daa li ñu woo woon jumaa yi ci ay tabax nga xam ne mbooloo ñoo koy tabax naka noonu tamit daaray war naa taxawaay boo xam ne mbooloo ñoo koy ñoo koy taxawu te it ñoo koy tabaxal seen bopp bu fekkee ci daaru jàngukaay xam-xam yet kadalika bu ñëwee xalaxaat yi ay moto mutatawiyoon rek ñooy ubbi ay bërëb toog di fa jàngale waaye daari xam-xam ju mag yoo xam ne ni dañ koy ubbi dafa jàngale mboolem fànni xam-xam yi rawatina taalifaat sëñ Tuubaa yi loolu lu néew la loolu dañ koy faral di wax sax naan ba ci saataayu mi a hada suñ jamono ji am na yoo xam ne yoon yi manqué na ko mbooloo mi manqué nañ ko wala ñun manqué nañ ko te mooy li ñuy wax al madrasa al muridiyya yoonu sëñ Tuubaa wii ci boppam am daara spécial la yaan madrasa bi maanaam kalima nga ne dañ koy jàng ba xam ne ku ci génne ku nekk soo ko fëggoon tey ne ko lan mooy muridisme lan mooy al muridiyya mën ko tontu tontu bu leer kan mooy Sëriñ Tuubaa lana liggéey ci xam-xam ba mën la ko tontu bu leer loolu fàdd gum fàddu dafay tegtal ni kon doxiinu xam-xam ci suñu jamono am na ak sooxe lool tey des na. des ne kon ci wàllu lim waaye des na ci wàllu ay ay matuwaay ci ci biir kon taxawaay bi nga xam ne nii ko cee soxla gën ko cee yittewoo ñu xam ne am na fu mu ñu fu mu ñu bàyyi xel ndax tey jii Sëriñ Tuubaa ni mu toll ci xam-xam ni ñu ko junjee sànq. jaadu woon na lool ak lim liggéey ci xam-xamu lislaam na ci lu arabiya jaadu woon tey maktaba arabiya boo dem wala islamiya boo dem tey soo fëggoo fekk fa ay muallafaat suñu tubaab ñu ne lool bari na ñoo xam ne euh, ñii fii nettali benn xista boo xam ne dañaan Sëriñ Murtala moo ko mas a nettali benn tukki boo ko defoon Iran nee na mu demee ba mu xam bi wax ak moom daf ne ko ah, waaw yéen de seen la waaye na leen yéen seen liggéey ci gannaawam des na lool ndax kii nëgën war naa fekk ñu xam ko bu yàgg dégg naa day wax ne li wax métti na waaye nag dëgg la li mu wax métti na waaye dëgg la suñu liggéey ci wàllu xam-xam ci suñ digganteeg Serigne Touba des na lool ànd ak coono ak soññee bi mu lépp ak woote bu rëy bi nga xam ne nii def na ko ci. bi ci mooy suñ suñ suñ teewaay ci bërëb bi xam-xam yi mouridisme ak teewaayam ci bëri bërëb xam-xam yi dafa wéet mboolem liqaat ilmiya moo xam xalaas mos wala watala ci biir réew mi la wala ci bitim réew nga fekk fa teewaayu yoonu murid ci ay. saxsiyaat ci ay jëmm wala teewaayam ci wàllu ay liggéey loolu tamit néewaa na loolu ci tumuranke na tey lu ci bari li ñu ko teg rek mooy xëy na taxawaay bu xaw a des tuuti waaye ragal naa fi jot na sëkk nag wasiya Sëriñ Tuubaa bu ñetteel bii nga xam ne mooy ñetteel was wi ñu taxawu ko taxawaay bu wér ngir liggéey ko xala aqal ñu liggéey ko xidmatan lahu ci maçon bu mag boo nga xam ne amoon na ko te xam ne yoone ni mu nekk yoonu liggéey waay yoonu xam-xam la njëkk doon laat mu nekk ñu ngi jéglu baax ci guddal ay benn benn la loo xam ne bëggoon nañu ko juqi rek ci bind bi ñoon tomb bi ñoon waxtaane di ci jéglu ci suñu gàttañu ci wàllu xam àll ci wàllu leeral suñu yéene ci lépp rek mooy jariñu ak jariñante ak liggéeyal xaadimu rasul yàlla na yàlla suñu borom jàppale ca defal ñu ndam ci mboolem suñu yëngutu wa na daxna alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waxtaan wi am na solo yaakaar naa ci képp koo xamante ne xerlu nga ko wala nga teew te teewlu ko yaakaar naa ne tey ñi fi teew ñëpp ak ñi jariñu nañ njariñ loo xamante ne am na tàmbaliwaay waaye amul yem waay kon ci turu mu assasatul wafa'i bi huquqil iman ñi ngi ñaan yàlla guddal sa fan yokk sa xam-xam lii nga fi wax tamit yàlla nañ ko jariñoo cant gi am na tàmbali waaye amul yem waay ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah suba sëriñ Mamour Mbacke xam sa diine moo fas yéenee seq ak ñun jotaay bi di waxtaane baaxe sa ñaari waajur muy birrul waalidayni kon bala ñoo dugg ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci bi sëriñ bi doon waxtaane ci jox kàddu bi Serigne Moustapha Diop def benn taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la Serigne bi doon waxtaane te muy lu am solo ci dundu doomu aadama mi rawatina nag am murid boo xamante da ngay tuddoo Serigne Touba euh, gëdd gi nga xamante ne joxoon na ko xam-xam ak fi mu ko tegoon yaakaar naa ne tey jii ku déglu bi euh, daggiwaat na la ñaaxaat na la ñi fàtte woon fàttali na leen ñi xamul woon tamit tey ji xamal na leen kon dañuy jox Serigne Moustapha Diop mu def taxaw seetlu bu gàtt rek lii nga xamante ne moom la Serigne doon waxtaan asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ci sa sa sang su baax si nga xamante ne teew nañ fi ñëpp xam naa di sant nag moo sa sa tulufa bi nga xamante ne moo moo woote lii tey sant bu baax a baax maanaam sëñ Fallou Ndiaye mi nga xamante ne moo doon def waxtaan wi xam naa tuuti rek laay xaw ma taalix wala daal commentaire tuuti maanaam li mu doon wax ci ci ci xam-xam nun ak ak xam-xam da maanaam sëñ yi daa mel ne niñ koy jàngalee ci majalis yi baax na sax lool waaye nag lu ma masa wax moom mii diinun si waa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi xam nga kuy déglu ci bande ci bande ci bande yu sëñ Samba yi yàgg na quatre-vingt-trois wala amoon na koo xam ne ma sëñ bi ma sëñ Samba doon na def ci Cheikhul Xadim muhaafisun wa mujaddid ka nga xam ne moo ko doon taqdimal daal ne sëñ bi da da doon yeesal diine yeesal diine te sëñ dafa mel ne waxul loolu dane diinun si waa islaami laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi bi diini ci diine ci laa yeesale lu mu yeesal xanaa xel yi xel yi la bëgg a yeesal ba xel yi dëppoo ak li diine wax waaye diine moom sëñ bi waxu net yeesal maanaam kon yeesal moom li li muy firi mooy sa jamono kat patte woon nañ diine ba mujj for diine ay atteem ne ci ñoom loo xamante ne yënwul maanaam nga war a xas xel ma ba xel ma nekk loo xamante ne day dëppoo ak diine ji yaakaar naa foofu point la bu am maanaam ni nga xamante ne moom la ñuy jàngalee euh, xaside yi mel ne ko kon jar na bàyyi war ci xel daal lool am na fa beneen bi bayit wi nga xam ne sëñ Tuba naan bi mu naan euh, sëñ bi nu mu ko waxee Iblis sadul murid di leen naan itam kay am na ñu koy firi naan sëñ Tuba dane ci man ma koy idi lay ni mujj mi sadul murid di naan taalu mi mooy seytaane dafay gàllankoor murid yi ma ne waaw yéen su leen ko firee noonu ab tijaan su ko déggee bëggoon doomam jëbbu lu si mbaa kon dana jëbbu lu si kon ah ginnaaw yéen seen sëñ bi nee na kat maanaa donga yi ñoom du njàng ndax seytaane dana leen gànkoor ah wax dëgg yàlla comme xel xanaa doo ci du dugal sa sa doom xanaa sëñ bi daa mel ne waxul loolu daa mel ne bokk na ci pexey seytaane dana gàllankoor ku namm yàlla ne la yow kat jëru ngay ci ci ngay wut xam-xam demal ci wut ci borom bi rek soo ko am soo amee am xam-xam sëñ bi ne déedéet loolu pexam seytaane la maanaa gaa yi bëgg tërbiwu ji boo yeexee du jàngi te te Sëriñ Tuubaa dañu digalu ne woo baax dahu yasluku in raamal wusul ala yaday man day yudayyihil usul ku bëgg a tërbiwu ji kat soo jàngee tawxiid fiq tasawuf ba noppi nag da bal sóobu ji nag ka ngay sóobu nag mooy koo xam ne la nga doon tari la nga doon doon jàng lay tari maanaam da ngay jàng fiq ba waa ji buy julli bu waxee français nga ci nga ne ne ko julliwul da ngay xam tasawuf ba su la wutalee ak diine nga xam ne néewul ca yoon wa cew man tajarrada li xidmatil jalil xaba taallumin fa xumrun la nabil ku jóg ne da ngay tërbiya yu tey jàng kooku dof la sëñ bi nee na dof la waaw yaakaar nañ dikk ci ca xasida ga wakaana xaqan nee naa bi ba mu ko joxee na ci naar yi ci gànnaar dañ ne ko danoo bëgg a xeex ak tubaab bi lu ci sa xalaat sëñ bi jox leen leen xasida gi ma ne waaw xasida gi de ab discours la sëñ bi dafa mel ne da leen a bëgg a ci wax ni leen su ngeen yaakaaree wallu ba tax ngeen di dëkk tubaab bi mbaa yéen bokk ngeen ci ñu sunu borom jegleel wallu mooy muminin ya ndax yéen ay muminin ngeen yaakaar naa lu am solo la ndax mumin nga mumin dëgg muslim seen suñu am na dane mu'min muslim muhsin ndax ndax ndax nee na am na ñoo xam ne dañ ne muslim mu'min muhsin sëñ bi ne déedéet ku dul mu'min boo dee muslim doom jëriñ maanaam man li may jëkk wax mooy mu mu'min lay wax foofu yaakaar naa moom moom it lu am solo la ci masaalik incha allah bu bu ñëwee danañ ci dugg moom masaalik moom ba xam tawxiid du leen fay nii maanaam masaalik bu ñu ne tawxiid ñu bari duñ ko xam ah kay tawxiid la de Sëñ Tuubaa nee wa ba'du fa tawxiidu li xismayni mun munqasimun fa saara tawxiidayni tawxiid ñaar la fa awwalun takallumun wa saani ta'arufun laa ki kenn bayaani maanaam benn bi ilmul kalaam la mooy tawxiid nangam yàlla fii la nangam ku gis ab jeexital ab tànk da xam ne que li fi tànk fi awoon loolu ay lu sigu ilmul kalaam la fii nag moom tawxiid bi mooy tawxiid boo xamante ne da nga koy dund. incha allah bu yàlla dogalee ñu dikk danañ ci ñëw. ci xam nga loolu yaakaar naa de aw njàngin la wu am solo di jàng ma ci masalik xam ne tawxiid lay wax loolu lu solo la maanaam ni ni ñuy tërale yi yaakaar naa ci xaw naa daal san sant <laughs> na ndikk ci mu mu layin asudóor bi sëñ bi ju ñu léegi foofu sëñ bi da ko folli lu solo la sëñ bi daa gi ñu fekk ko maanaa laaxibat bi ay dinu saax bindkat yi ñoo ci fo ba mën mënatu ko defar sëñ bi folli ko andi mu mun a wir misaal gaa yu bari dañ naan la doom mi njaaloo dërëb àjjana ma ngay dem laxaraaf ndax ñoo ma ci ci mu bi su ko waxoon bu dikkee mën a ko ca waxu ko de doom mi njaaloo dara maanaam defu dara ay wax rek maanaam moo ñëpp yam na ci ndax la la koy xas ci xamal mooy ba jullit ñi tuubee yëfëree ba ñu tuubee seen sëy ya tëkkaatuñ ko wala tëkkaatuñ ko ah waaw tëkkaatuñ ko waaw maanaam benn ba feq feq si si Sëriñ Tuubaa ni jàngalee feq xay si si feq ko feq bu gudd gudd gudd déet ci xul awlawiyaat Sëriñ Tuubaa day xool liy tax sa diina ñu ñoŋ mën a baax rek def ko te dem defi leneen waaye bind yi téere fiq yu bare bare nga nga di ko jàng di di ko ko tëral si si Mbàkke si si Abdourahmane daaw yaakaar naa la wax na ci solo tey farata yi jàpp danga ko jàng ay téeméeri yoon yàq naa la si si toom da lay jàngal fiq nga mën ko te tey xool day julli julli te sa wudu si xaar jawhur nafis ni mu koy leerale détails yi téere bu boo koy fekk li gën a foor muy julli dala koy jàngal mu leer nañu moom aj nag moom ginnaaw aj boo demee lu ñuy pratiquer la jëru ko demal aj yi yaa xam nekk fii di la jàngal ci ci moom loolu ko def waaw loolu loolu loolu it la bu bu bu bu am maanaam Sëriñ Tuubaa téereem yi bi maanaam mool lañ ko de Égypte mille trois cent mille neuf cent vingt-trois vingt cinq benn sërifu naar mool na téere yi may bëgg a wax Masaalikul Jinaan Mawaahibul Quddus mool na joxor na fi ci du sixaar mool na werdu bi mool na yu yu yu baree bari waaw ma ne 1924 la naar ba ba defoon ba tey jii benn murid bu mu xam defagu ko waaye gaa yi ci gaa yi lu ko waral Sëriñ Tuubaa mënul ko ci xasidaam yi moo gën ma magalal ko de bu nu Sëriñ Tuubaa bu bu ci bëggee mu des fii mu des fii da ngay xam de magal moom ay wala fay daje rek di magal amul njëriñ li am njëriñ dëgg mooy Sëriñ Tuubaa ñu xam ko yaakaar naa yaakaar naa loolu loolu ci gën na na am njëriñ waaw xoolal benn problème américain yi benn orientaliste mi dajale si ay mbindam Amérique. waaw ma ne su su ko dajalee ba noppi tey bis mu xëy génne ak ak xasida comme ni ko Paul Marty ti génne woon man naa moo koy gën a muus Paul Marty moom bu saal naa ba baxut maanaa euh, arab ay ay arab la ju baaxu rek kii kala moom kii moom neexut waaye waa ji la mën naa dégg arab bind ak xasida ne Sëriñ moo bindi lii te xasida ga wuute ak waxi Borom Tuubaa su boobaa léegi kan ci nooñ moo am capacité man ko weddi seet loolu seet loolu axiru samaan ñu bari dañu sëñ bind ko axiru samaan arab yi rafetut rafetut rek ay ku ku digg arab dëgg ku xam usul ba Sëriñ Tuubaa xam ne arab yi rafetut moom benn ngoog ñaareel ba axiru samaan daa wuute ak masalik axiru samaan danaa la dugal ci ci yi laqatu jël masaalik naa la soo doon noonu xalaw sax ba su sir bi soxla la dangaa war a génn kon sànq sëriñ euh, yaakaar naa ne sëriñ Moustapha Diop kokki yaakaar naa ne taxaw seetlu bi am na solo lool euh, xam naa ne incha allah sëriñ Moustapha Diop mii bokk na ci ñi nga xamante ne danañ ko daral fii jaraay yi incha allah mu fas yéene seq ak ñu waxtaan ci bis yi ñëw euh, xam naa ne jox kàddu gi rek bala ñu dugg ci laaj yi sëriñ Xaadim Mbàkke moom tamit mu def taxaw selo bu gàtt rek ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane bu sëriñ Xaadim noppee nag ñu dugg ci waxta laaj yi nga xamante ne moo aju ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaanee ñu fàttali rek ne képp koo xamante ne am nga ab laaj bu aju ci wàllu fiqh incha allah boo ko indee des na ci tontu incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه ومتي أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw bu nu nuyoo mbokk yi fi teew yëpp di ci jiital kilifa yi ñoo ngi sant sunu waxtaankat bi ci waxtaan wi mu fi def muy waxtaan wu am solo ci diggante Serigne Touba ak xam-xam li mu fi wax eh, jot na doy na sëkk daanaka mu ne su ci tegaat xanaa gannaaw sant nañ ñu ko rek ñu seet ay benn benn seetlu yoo xam ne danañ ko ci mën a toftalaat mu doon ay kàddu yoo xam dana am njëriñ ni ko sëriñ bi waxe sëriñ baa ak fonkam xam-xam kenn nattabliwu ko waaye moom ci jëm boppam bu fekkente ne dañuy waxtaan dañ koy jàngat ci wàllu zahir maanaam ci côté zahiram bu amoon xam-xam la xam-xam boo xam ne ñi mu jamonoon teeloon ñëpp maasi nañu seere ko gannaaw nga xam ne nag ci xam-xamu diine la ñuy wax kon seere yi ci ëpp solo mooy li nga xam ne ñi doon yëngu ci xam-xamu diine ci jamono boobu wax nañ ko ci moom seere yooyu moo ci ëpp solo sëriñ bi indi na ci lu bari am na benn bayit rek dégguma ko naaru gànnaar yi waxoon nañ ko ko ahmada bàmba yaa axa taxarrubi afa yaxillu laka zulmul arabi bi axsi nahwihim wa axsi adabi wa axsi juudihim bi xeyri wadabi muy yow ahmadu bàmba yow mi nga xam ne dëkkuloo fi ndax li nga def yoon la ndax dagan na ci yow ngay tooñ arab yi ci ni nga leen tooñee mooy jël seen naxu naxu bi nga xam ne dañ ko nàmp ci seeni maam nga gën leen koo xam ak seen adab adab mooy luga maanaam baat yi li muy firi dëgg-dëgg nga gën leen koo xam ba noppi jël ci ñoom ak tabe tabe tamit boo jàngee adabul arab yi lu ñu fonk la wax dëgg yàlla adabul arab yi arab lu ñu leen mën a wax ñeme ak tabe loolu ci seen jaloore la bokk boo jàngee tiir yi nga xam ne yu yàgg la lu mel ne suaraawul jaahiliya da nga ci gis ñuy wax ne ci seen jamono képp koo ci xam ne jekku nga sa bopp dangay ngay dëkk ci aw tund bu guddee nga taal sawara ku ko seen ku jaaxle ñëw nga defal ko ay teraanga reyal ko ab gàtt bu ëllëgee mu di ko waxtaan kon ñoom ñu tabe lañu woon naar naar yi nag wax sëriñ bi ne ko tabe googu ak yooyu yëpp danga nga koo jël ci ñun kon dafa mel ne da nga ñoo tooñ kon bayit woowu wane na ne rek ñoom seereel seereel nañ ko ak am xam-xam ni ko sëriñ bi waxee ci biir waxtaanam te ñoom ñaare nit ku ñuul ñu wax ci yow dara lu jafe la ba ca des mooy bu ñu seetee mbindi sëriñ bi ci boppam danañ gis ne ci wàllu yu bari xam naa ne am na yoo xam ne bu ma ko toppee day gudd waaye ci wàllu luga am na ci xasida yoo xam ne ba léegi jàngkat yi mënuñu koo firi am na ci baat yoo xam ne boo ko seetee ci ci dictionnaire doo ko fi gis xool leen lu mel ne muqaddamatul amdaax zilaaliya safaha mujiru mushazizu li geyri idan min geyri luqyaata shazazu zajabtu lada al qablu mujahidan uqaatibu man anni al ida kaana yadlazu baat yooyu bari na fi gaa yoo xam ne jàng nañ tiri yëpp boo leen ko joxe firi mi dañ leen xaw a jafe ak yeneen yu baree bari li nga xam ne wax na ko itam ci masalikul jinaan wax ne wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faza man lahu xasal loolu tamit wax la joo xam ne duñ ko war a bàkkee la moom sëriñ bi ndax loolu seetlu ma ñu bari ci borom xam-xam yi ñu ko wax mooy nee na xam-xam moo gën jëf di tagg xam-xam ba àgg ci ne xam-xam moo gën sax jëf te it mooy fondation jëf maanaam balaa jëf mën a am xam-xam da koy jiitu sëriñ bi ku fonkoon yér ay téere la ak li mu doon mën a mokkal mën a mokkal ni ko sëriñ bi waxe téere yi da ko daan jëndlu di ko yor loolu buñ jàngee histoire sëriñ bi danañ ci gis lu bari bari ay téere yoo xam daay yónnee di ko àbb wala yoo xam ne daf ko doon jëndlu ak yoo xam ne da ko yor di ko faral di yër loolu day wane rek ak taqoo goo xam ne moom la taqoo woon xam-xam ba ci jamono yi nga xam ne ak nett li nga léegi naar bi nga xam ne moom la yónnee woon mu di ko jëndali ay téere bi mu ñëwee ci mazahib yëpp moom itam mu wax ne eh, kàggu kàggu sëriñ bi maanaam si sëriñ bi dajale ay bi gisut ci jamono boobu ku dajale téere yu toll noonu loolu tamit mandarga la misaal la ci bi ak fonk gu mu fonk xam-xam la ca topp mooy aw jàngaliinam aw jàngaliinam lu naqaree lijjanti la daanaka dañ koy jàngal rek ci jamono bu nekk boroom xam-xam yi bu ñëwee wax ne Sëriñ Tuubaa lii la bëggoon a def walla nii mooy aw jàngaliinam wala lii mooy aw tëraliinam nii la yeesale diina wala nii la yeesale xam-xam loolu kenn ku ci ne rek ndax ci misaal ni mu tàmbalee mooy dafa mel ne dafa ne woon koo xam ne jàng kese moo la fi indi woon mën ngaa dem koo xam ne bëgg nga li ma bëgg nag nga toog ànd ak man waaye xool xoolal ña nga xam ne ñoo toogoon ànd ak moom résultat bi nga xam ne moom lañ fi indiwaat ci jamono jii ñu nekk loolu tamit lu am solo la dëgg la danañ def danañ faral di jàmbat ndax luñ ci am duñu doy waaye li nga xam ne moom lañu am ci borom xam-xam yi murid wax dëgg yàlla bari na lool boo ko seetee am na ku ma wax ne ma def nañ ci benn gëstu wér moo ko nag waaye nee na ma ñi nga xam ne ñoo am ay diplôme ci diplôme yu kawee ci murid bañ ko seetee mënuñu ko méngaleeg weneen yoon kon bu fekkente ne dañoo bëgg a jàpp ne ñoo ñu ko leen woon ci xam-xam lu tax ñoom ñu jur résultat bu toll nii da seet lu mel ni bi nga xam ne moom la Serigne Murtada radiyallahu anhu taxawal mooy euh, nuñ ko wax muassasa buy jàngale arab bi ëpp ci Sénégal Sénégal laa la wax daara ju ñuy jàngale arab yoo xam ne dafa moo ci ëpp juróom fukki junni nit dañ ci jànge mbaalu ko ëpp te day yokk kon te loolu murid yee ko taxawal bàyyi ko Serigne Mourtala sax wax nañu ne ba ba yeggal wala sori woon na ca lool yoroon na wata ci jamono boobu ba tàmbalee di di di di dox ni nga xam ne noonu la ko ab sëriñ baaxoo defee li ko ko tax def mooy dafa am lu ko sëriñ bi masoon a wax lu ko sëriñ Tuubaa a wax loo xam ne da ko déyoon moom la xelam dem moo taxoon mu delluwaat kon yooyu yëpp ay junj yoo xam ne li ma bëgg wax rek mooy résultat bi moo ci am solo li mu jur boo ko seetloo da ngay daal di xam ne kon Sëriñ tubaab bu fekkente ne tubaab yi dañ doon xeex ak moom itam nax na leen lijjanti na ba nax leen ba xamuñu li mu bëggoon a def ba tey jii nii mu am résultat boo xamee ne ni euh, kenn amu ko ci ñi xam ne ñoom la jamonoon teeloon ci wàllu xam-xam bokk na ci wàll yi nga xam ne yu am solo la lu mel ne mokkal alquran ni mu ko fonke woon mokkal alquran dafa doon bunt boo xam ne bunt bu am solo la ci xam-xam ku ne xam ne ne ñu ngi indi ay laaya alquran kon alquran boo ko xasee mokkal yow dajale nga ay maalumaat dajale nga ay information yu bari yoo xam ne bis boo ko këlee rek daal doon borom xam-xam kon loolu bokk na ci li taxoon mu fonk alquran ak mokkal alquran tamit tarbiya gi nga xam ne moo ciy amaale nee nañ dafa daan wax ne buñ ko indilee gone di ko jox tab te fekk mokkal alxuraan da koy wax ne ko yow fi ne nii seetatuma ci yow dara weesale naa la tarbiya léegi dama lay tarqiya ndax ku mënta muñ doo mën a mokkal alxuraan ku ci jub doo mën a doo mënta mokkal alxuraan kon yow aji mokkal alxuraan ji léegi dama lay tarqiya waaye weesale naa la tarbiya loolu tamit dañ ciy dégg ne kon moom daara alxuraan da ko am nu mu ko déggee muy mokkal gi nga xam ne moom lañ ci mokkal alxuraan ji ak yar ak formation bi nga xam loolu tamit ñi nga xamee ni ñoo yor gën bàyyi xel bu baax a baax naa ne loolu daal mooy ay seetlu yoo xam ne seetlu naa ko ci waxtaanu di ñaan sunu borom nangul mu sunu koor asalaamaaleykum wa rahmatullahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammadin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di sant bu baax Serigne Fallou Ndiaye ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ni moom lañu indil ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñoom ñëpp Serigne bi ñu ngi lay sant di la gërëm di sant Serigne Moustapha Diop ci jàngat bu am solo bi nga def tey fàttali mbokk yi ni waxtaan wi ku ko bëgg dégluwaat mën nga ko déglu ci Darou Moukhty FM 14h Dunia 15h Diso 0h Touba Mbacke FM 15h Lamp Fall FM 0 h samedi 22h ba 5h Sud FM 16h jant bi FM 11h30 yëpp koo ci jàpp bu soobee yàlla di nga déglu waxtaan bi déglu bu leer. sëriñ bi tey euh, waxtaan wi bàyyi nañ ko xel lool moo tax laaj yi bari na kii mu ni dafa gis boroom xam-xam yu baree bari maanaam yu dëggu yi lu ci ëpp mu ni mu ni damaa gis borom xam-xam yu dëggu yi lu ci ëpp maanaam li gën a bari dañ leen di contre maanaam di wax seenu soof ak seenu yu demee noonu. wala ñu naan dub murit wala yooyu mu ne nag loo yaakaar ni moo ko waral ak loo yaakaar ni moo ko mën a saafara. bismillahi rahmaani rahim euh, jërëjëf ci laaj boobu mbokk yi nga xam ne ñoo doon def taaliq ak suñu xarit Mbàkke ñoom xam naa bala may ñëw ci tontu rek sànq muy téere bi nga xam ne Paul Marty daf ko bindoon pare askan ak Sëriñ Tuubaa ca muy lu metti loo xam ne suñu liggéey war na cee jëm bu baax a baax di wax ne bu soxla ko tàmbalee lam ci wax mooy suñ suñ Tuubaa dafa dafa doon tagg tubaab bi di leen kañ di wax ne diine lislaam bu taxawee tubaab bi ñoo ko taxawal loolu metti la ana bis ñu may diglool rajo London ba ab benn borom xam-xam di ko ci wax naa naan suñu Tuubaa mujj yi dafa mujjoon di maslaak tubaab yi ba sax ba sax tagg na leen daal di tudd xasida googu ci xasida ni suñu Musaa waxe anam boo ko xool rek da xam ne déwul suñu Tuubaa kado bu toll noonu bu ko suñ tubaab joxoon tubaab yi kon ñu bàyyi ko kon ñu bàyyi ko waaye ba ni fa jógee bàyyiwuñ ko bi ci toppit mooy mujj gi boo xoolee xas léegi ci ca gannaaw dañ caa bind Ahmadou Bamba ndax suñ tubaab jamono mujj doon mujj daana jëfandikoo turu Ahmadou Bamba ba ci taarix bi dafay jëfandikoo taarix al daan bil arxam ay mille quatre cent naa nga mel noonu suñ tubaab xuruf lu ko la jëfandikoo lu ëpp mosuma fàcc ko kenn fu bindee wala dox ba yemru maanaam daal mën nañ koo drasé xool ko baax ci fer ko seppi ba génne ko ne suñ bind yi li ci métti nag mooy boo demee suñu maktaba bi ba murid yi fekk ko ci boo demee ci yéen seen yër yi fekk ko ci loolu lu métti la lu waar loo xam ne mat a bàyyi xel la kon bu dikkee ci laaj bi xam naa tënk ndax waxtu mi mi ba kii li ci am solo daal mooy jaahil moom du àtte borom xam-xam loolu moo ci jiitu ah, ñaari baat ah, wal jaahiluuna li ahlil ilm a'daa la suñ tubaa waxoon borom xam-xam moom foo fekk ko xamul daf koy daf koy noonu li a mooy jataay yu mel nii mooy nañ jàng rek bu njàng mi tasaaroo surtout nag kilifa yi duggal ci seen loxo am na taxawaay yoo xam ne bu ko kilifa yi taxawee ndax bari na ñoo xam tamit nag ñaanaka ñoom ay gumbaleen rek ñu wamatu jëm ñu topp ci gannaaw waaye kemtulaay nu xam nga lu ñoo juñ sànq ne suñu tubaab doon fonk borom xam-xam doon taxawoo kon ay kenn xalaatu da sabantal ab borom xam-xam def nag kon am nag wàccuwaay ak gëdd joo xam ne bu ko sëriñ si joxee wala kilifa yi joxee boroom xam-xam yi wàcce leen si wàccuwaay ci loolu kon ragal naa yu bari bari ci mel noonu dana saafaru ci tënk kon asalaamaaleykum jërëjëf mbokk mi itam dafay laaj mu ni ndax jotul yéen borom xam-xam yi euh, ngeen sarxu téere Serigne Touba yi gën cee liggéey ndax loolu jotul fi waaw jërëjëf moom it euh, laaj boobu laaj bu am bu ama am njariñ la maanaam borom xam-xam yi war nañoo daal di gën a jublu liggéey ci ndax nag euh, am na benn borom xam mag bu nekk Égypte ñaar lañ sax kenn ci wàllu xam naxu lu arabi la ci des ci wàllu xam-xamu diina rek. am na borom xam-xam bi ñu ñëwee ci xar jooy jamono ndax boobu Andalus moo gën a riche ci wàllu xam-xam am na ko xam ne bi mu liiratee dana ciy day laxad dayaahu talamitatu ay ay dongaam ñoo ko sànq ndax li bind bi ñu ko génne woon duñ tudd ay ñoom boobu xeeg mel noonu kon sëñ Touba jot na sëkkatam ñu génne am mbindam bu ci jiite mooy bu wàllu tab rek mat bu aaj tab ko ci bindiinu ala bu yees wi xew bi xam ne jamono ñëpp mën nañ cee jot tasaare ko fu waaye dem àgg ci kooku tàggat naa liggéey bu rëy rëy boo xam ne ñun war nañ ko amee nañ ko njukkal sëñ man man koo jàll mu tasaaro xam naa li ma ci kii rek mooy mool ko maanaam maanaam borom xam-xam yi mën nañ koo sax firi saraa ko waaye amuñu njëgu mool ko nag maanaam sëriñ si ak borom ak sëriñ si war a wax borom xaalis si ne leen mool leen ko noonu mën nañu bit waaye mënuñu ñu mool bismillah jazakallah xayran sëriñ Moustapha Diop kii itam day laaj mu ne lan mooy atteb ñi Serigne Touba daal nekkut ci téere yi am na ñoo xam ne dañuy wax naan Serigne bi duñ kenn du ko seet ci téere yi daal loolu lan mooy atteb ñu koy wax naan Serigne Touba nekkul ci téere yi. xam naa loolu moom ba tey ci wax yu yu juuni ko mas a wax muy suñu moom wóowu ñëw di jàngal boppam ba jël boppam di ko def ci téere yàlla lañu doon wan moo tax yàlla jël def ko ci téere ndéem yàlla ñuy nekk ci téere ku ci wan nag di wane si yunti san ci téere kon suñu tubaab nekk ma wane waaw mbokk mi mu ni mbokk mi mu ni suñ daaray xam-xam yi ndax jotul ñu yokk programme bi di ci jàngale xam-xam yépp ba sax jàngale lan moo di ak murid daal waaw fexlan loolu moom lu ama am solo tey lu jot sëkk ndax nag looy jàng jàng sa bopp moo ci war a jiitu waaye murid moom toll na dëgg-dëgg ñu mën koo jàng ndax doon na doy sëkk nga xam ne jàngale mi des na rek mooy boo fëggoon fii tey taxaw ci buntu bi ko romb nga fa la mooy ak murid mën ngaa dajale te jàngale mooy li ko waral kon daara war nañ ko esal war ko soppi dugal ci booleem xam jëlee naa nga xam ne day dimbale day dimbale yenn yenn fan yi ñu ndax li ëpp suñu daara boo demee fekk fa usul fiqh day néew léegi sax xëy na mi am xam-xam yoo xam ne ni mënta ñàkk ci ci ci ci jàngum jàngum diine ba ci xatta lu arabi sa balaaxa bi yooyu day day xaw a des war nañ ko jàngale baax waaye jàngale surtout nag yoonu murit murit idéologie la fikkara la xalaat la boo xam ne faaw mënta ñàkk daara ju koy tatalu daara jox xam moo koy gaaw di ko jàngale bu ñu ko defut ko xam kon jot na sëkk nañoo koo jàngale ñu dafay laaj mu ni sëriñ bi ni mu fonke woon xam-xam ak li ëpp ci murit yi daal ni ñu dëddoo xam-xam nan la def ba xam-xam boobu dellu siwaat palaasam ci biir murit yi waaw jërëjëf moom it laaj bu ama am njariñ la xam-xam dellusiwaat place am ci biir murid loolu moom lu lu jot sëkk la ak barke ndax wëtu na ñàkk place am ba di ko ba di ko dellusiwaat waaye nag li ci gën a jiitu xam-xam yi nem leen doon fonke gisoon tey si kilifa yi kon loolu yaakaar naa lu bari bari daan soppi ko ndax bërëb bu mel nii masha Allah taxawaay yu mel nii mooy yenn yi nga xam ne moo tax nit ñi mën a xam-xam mën a am xam-xam wala ñu mën a fonk xam-xam jox ko gëddam waaye mooy mboolem ñi ci ëpp ci xam-xam gone yi bu ñu xoolee seen gannaaw gis leen duñ xameem lañ ci loolu day tax ñaari yoon jox am ñoo xam ne ay plus de lu ëpp fanweer at ba ñeent fukki at jeexal nañ ko seen bopp ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci wàllu xam-xam te boo leen gisee tey lañ nekk xéemee mu sax ba ñu xeem caa yàpp seen njaboot ba seen njaboot dañ seet looy jàpp ci bu mbokk yi bu baax ni bu subaa Serigne Mamor Mbacke xam sa diine moom la ñuy seqal jotaay bi muy waxtaan ci baax ci ñaari wayjur moom la ñuy mooy rôlam ci njàngal jàngal doomi murit yi nekk ci ay daaraam xam-xam yi sëriñ Touba bëggoon ñu jàng ko maanaam loolu lan la ci état bi wala ban rôle la ci état bi wala joué. waaw am na solo lool ndax état moom mooy mooy mooy mooy ndey moo yilif ñëpp kon bokk na ci liggéey mooy fexe ba ñenn ñu ñu leen mu def ko seen biir. jëlee naa jàngal yoon doomi murit yi rek li Serigne Touba jàngale waaye doomi juddu yi la war a jàngal lépp Serigne Touba jàngale. ndax Sëriñ Tuubaa lim jàngale suñ ko xamoon duñ jëggaani la yem lim jàngale suñ buñ xoolee mi ci biir gis naa leneen xam ne moo gën a jege ñun soxlawuñu état ci côté boobu dëgg la am ndax waaye waxoon bu amoon ñun suñ biir li lépp mën nañ ko ñun doomu yi jàngal suñ bopp si li Sëriñ Tuubaa waaye nag lil asafi shadid li ma waxoon sànq ci waxtaan wi niñ joxee gëdd jumaay jumaa yi Sëriñ Tuubaa joxewoon ndigal nañu ko defaat ba masha Allah jumaay Tuubaa jëlee naa ko waaye yeneen jumaa yi amaat ci gannaawam masha Allah bari nañ lool gëdd joojee suñ ko joxoon daara jëm tabax lu woon kon yaakaar naa yu bari bari dana saafara waaye dëgg la état moom warugar la ci moom fekkee bëgg naa defar mu jàngal ñëpp rawatina jàngale di Sëriñ Tuubaa digle kon jërëjëf. jërëjëf euh, Serigne Fallou Ndiaye jazakallahu xeeran ki itam laaj bi muy laaj dafa doon laaj ni wan yoon lan mën a sóobu ba am xam-xam comme ni nga xamante ni noonu la ko Serigne bu mag bi amee waaw yoon wi de la moom yoon wi moom mooy. niñ wax ne fi ki la jaaroon rek moom faaw xaw a dee moom jàngale moom moom jàng moom yëttu wax la bi anal ilmu sa'bun laa yunal illa bi ko wala nam ko waxe xam moom jafe na faaw nga sonn ci lool nangu cee mar guddi nangu cee nat bëccëg